أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم تجد كل نفس ما عملت مخبرا من يوم تجد كل نفس مخبرا ما يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا يوم تجد كل نفس ما عملت محضرا من خير محضرا yawma tajidu kullu nafsin min xayrin ma yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min xayrin muhdara yawma tajidu kullu nafsin ma ma amilat yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min xayrin muhdaran wa ma amilat min suu وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين صدق الله العظيم صدق الله العظيم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 te gisoon nañ ci xadiisu sayyidati Aisha bi radiyallahu ta'ala anha bi nga xamante ne moom la am ndaw soo xamante ne moom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam gisoon muy doxal ay xeeti jaamu yàlla yoo xamante ne yu tar la ba yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ma alaykum bi ma tutiquuna mu ne eh, mu ne bàyyi leen bu leen bi def loolu ndax dee leen def rek li nga xamante ne moom ngeen attan ci xeetu jaamu yàlla yi maanaam loolu gisoon nañ ci maanaam moo tax ci ci je mu ne fa wallahi laa yamallullahu hatta tamallu waat naa ci yàlla ne yàlla du bàyyi mukk mbete yéen boo leen yokkatee sax yàlla du yokkat maanaam kon nag te wa kaana ahabbu di ahabba diini ilayhi ma dawama alayhi saahiba te yenente bi sallallahu alayhi wa sallam li mu gënoon a ci diine ak ci xeeti jëf moom mooy li nga xamante ne moom la nit ki di saxoo loolu la gënoon a sopp ci ay jëf naka noonu gisoon nañu baabu ziyaadatul imaani wa nuqsaane maanaam ni maanaam yokkute ngëm ak wàññeekoom gisoon nañ tamit aaya yi nga xamante ne moom la ci imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi woon di leeral yokkute ngëm ak maanaam yokkute ngëm niki noonu mu indi ci jeexitalu aaya yooyu mooy aaya bi borom bi subhaanahu wa taala doon wax naan al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islaama diina maanaam bis niki tey matal naa seen diine te mottali naa sama xéewal sama ci yéen te gërëm naa ne l'islam moom mooy diine ji nga xamante ne moom laa gërëm ci yéen loolu tamit gisoon gisoon gisoon nañ ko te imam al-Bukhari rahimahullahu taala teg te loowee ci jooju ne ci loola ci aaya booba ne bu fekkente ne kon mbir mi bu ñu xamee ni lépp mat na bu fekkente ne nit ki dafa am lenn lu mu wàññi ci atte yooyu nga xamante ne moom la borom bi subhaanahu wa taala wàcce ci sangi-sangi sayyiduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam loolu dafay tegtale ne kon bu amee lenn lu mu ci wàññi rek loolu moom mooy ne kon diine mu wàññeeku na te bu boobaa loolu li muy tekki mooy ne ngëmum ma wàññeeku na indi woon indi woon na ci xadiis sayyidina anas bi radiyallahu taala anhu bi nga xamante ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam xadiis bi nga xam ne mooy xadiisu shafaa moom ak xadiis sayyidina abu sa'id al-xudri radiyallahu taala anhu bi nga xam ne moom la ñu gisoon ci baabu tafaadul amaali ñooyam nga xamante ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf tey leeral na képp ko xamante ne dafa wax laa ilaha illa te xolam yiw nekk ca te li nga xam ne moom lay tekki yiw bokkute comme li nga xam ne noonu la ko wolof yi di dégge wala keneen di ko dégge maanaam liñ ci jublu mooy bokkute li nga xamante ne moom lañ koy dégge ci aada waaye yiw mooy ngëm maanaam ngëm mooy mbaax gépp mbaax niki noonu kéefër mooy mbon gépp mbon moo tax képp koo xamante ne wax na laa ilaha illa allah te mu dëggu ci moom te fekk ne gëm moo ko ko yóbbee baram bi subhaanahu wa taala maanaam dana ko génnee sawara ak lu mu fa yàgg yàgg dana fa mës a génn ak boog gisoon nañ naka noonu xadiis sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhu bi nga xamante ne kaabal axbaar comme ni nga xam ne noonu lañ ko waxee ne am na benn waay ci yahuud yi ku ko wax ne ko yaa amiral mu'minin ayatun fi kitaabikum taqra'uunahaa law 'alaynaa ma'sharal yahuudi nazalat lattaxadnaa zaalika al-yawma 'iidan zaalika lattaxadnaa zaalika al-yawma 'iidan ne ko yow yow yow amirul mu'minin ñun de am na benn aaya boo xamante ne mi ngi ci seen bi ngeen koy jàng ay bu doon ci ñun yahuud yi la wàcc kon ñun de daan jàppee bis boobu mu nekk ab feet boo xam ne dañ koy feetu maanaam bi nga xam ne moom la ko wax nag daañ ko jàppee it moom nag ci la wax ne ban aaya ngay wax ayu aaya mu ne ko al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islaama diina moom wax ko Seydina Omar radiyallahu anhu ne ko ah boobu xam nañu bis bi nga xam ne ci la wàcc te xam nañu tamit bërëb bi nga xamante ne ci la wàcc te moom mooy ne ci kaw yéen ci yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam fekk mi ngi taxaw kon bisub Arafat la ci la taxaw taxawee Arafat nekk bisub ajjuma loolu tamit gisoon nañ njàngale yi nga xamante ne moom moo aju woon ci ci euh, ci suñu xadis boobu ci di wax ne maanaam la ko dalee ci bis booba ci la lépp maanaam booba fekk lépp mat na ci atte yi nga xamante ne ñoom ñooy atte yi maanaam liñ ci nam mooy atte yi nga xamante ne kenn mënul indi beneen leneen lu bees loo xamante ne amul dara lu mu am rapport ak li nga xamante ne mooy lu jiitu la wala boog loo xamante ne daal euh, bokkut li nga xamante ne moom mooy lu jiitu bis booba naga noonu gis nañ buntu bi nga xamante ne ci lay waxee ne az-zakatu min al islam maanaam ne azaka ci l'islam la bokk maanaam te dafa bokk ci yi nga xamante ne ñoom ñooy gën a mag ngir ne dafa bokk ci ponk yu mag yi nga xam ne comme niñ ko gisee woon ci hadith sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhu insha allahu taala dañ ko gis ci yeneeni hadith yoo xam ne moom dinañ ci ñëw indi na ci hadith sayyidina Talha ibn Ubaydullah radiyallahu taala anhu ci kaw kaw bi nga xamante ne moom moo ñëwoon ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bopp bi jaxasoo mu ñuy dégg muy waxtu di di di waxtu maanaam te xamuñu woon li muy wax bi mu ñëwee ba ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu laaj ko mbiru julli yi maanaam ak mbiru euh, maanaam yenente bi sallallahu alayhi bokk moo ko mu laaj ko mbiru l'islam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam leeral ko mbiru julli mbiru koor ak mbiru adaka ba ba muy génn dafa ne man day waat naa ci yàlla wallahi laa azidu ala hada wala anqus waat naa ci yàlla ne du ma yokku ci lii te ci wàññe bi sallallahu alayhi wa sallam daan ne aflaha in sadaka texe na su fekkente ne wax na dëgg te hadith bi am na ay yeneen riwaaya mooy mooy sadaka wallahi in aflaha wallahi in sadaka texe eh, na waat naa ci yàlla bu dee wax na dëgg yooyu nag ci riwaaya yu imam muslim la ñëw yu ci bëri rahmatullah alayhi maanaam moo tax imaamu muslim rahimahullah dinañ ko gis insha allah buñ dee gis saxiix imaamu muslim dañuy gis dafa yéeme ni muy tegalee ay ay buntam ak ay ay maanaam ni nga xamante ne ak riwaayaat yi maanaam version wu xadiis yi ni nga xamante ne noonu lay leen di indee ci ay façon yu wuute def ci yéeme ci anam gu doy waar rahimahullahu rahmatan waasi'a insha allah dinañ ko gis mu am benn riwaaya boo xam ne muskil la maanaam dafa lënt ci borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim mooy fi naan wallahi wa abihi in sadaqa maanaam wa wa aflaha dexe na wa abihi waat naa ko ci baayam in sadaqa su dee wax na dëgg maanaam boobaa borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim wuute ci waaye amaan na li nga xamante ne moom mooy li ci gën a wér insha allah mooy ne loolu ziyaada boobu wérut maanaam mooy wérut waaye imaamu muslim rahimahullahu taala daf ko indi ngir leeral ñàkk wér gi maanaam lool tamit dafay am imaam al-Bukhari ak imaam muslim rahmatullah alayhima dañuy def loolu dañuy indi benn xadis indi ko ci ay buntu yu bari bu fekkente ne imaam al-Bukhari la day def loolu waaye su dee imaam muslim rahimahullah même xadis bi daf koy indi mais daf koy tegale mu indi ko ci ay riwaayaat ay version yu wuute. waaye léeg-léeg mu am ay version yu mu indi waaye daf koy indi indee ko ci koo xamante ne moo gën a woyof le wax ñi ci def ñi ci def ngir wane la na wax ji xawlu change la maanaam ngir wax ne la riwaaya bi change la maanaam dafa beru loolu nag boo ko xàmmeewul ci saxiix yi léeg-léeg mën ngaa foog ne wax ji maanaam mi ngi ci saxiix yi waaye wéru loolu nga nga foog ne loolu la fekk déedéet ñoom ñoo ñoom ñoo ko defee noonu ñoom ñoom exprès ñoo ko def noonu maanaam ngir nga mën a xàmmee lan mooy li wér ak li wérut ne ñoom li ñu namm moom mooy leeral li nga xam ne moom moo wér ci sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam gisoon nañ ci bunt bi nga xamante ne moom mooy bu mujj bi mooy baabun ittiba'ul janaiz min al iman maanaam bunte ngi mooy ne topp ay ab néew loolu dafa bokk ci ngëm zon na ci gisoon nañ ci hadith abu hurayrata bi radiyallahu ta'ala anhu nga na ne yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne képp koo xamante ne da ngaa topp néew boo xamante ne jullit la te ngëm rek yóbbu la ci ak sàkk maanaam nga nga sàkk ci jëmmi borom bi subhaanahu wa taala te fekk nga maanaam nga ànd ak moom mbete nga jullee ko ba noppi ba rob ko ba pare mu ne bu boobaa di nga dellu ci kër gi ànd ak ñaari xiiraat mu ne nag waaye nag kiiraat eh, bu nekk day tolloog doju ko xot maanaam bu boobaa mu ne waaye képp koo xamante ne dafa julli rek daal di dellu daal di ñibbi maanaam demul ba fekkee ji robba bu boobaa nag moom kooku benn xiraat rek lay am xadis boobu tamit gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna inshaa allahu taala léegi nag ñu daal di dugg ci li nga xamante ne moom mooy baabu buntu xawfil imaani imaam al-Bukhari rahimahullahu taala daan ne baabu buntu xawfil imaan xawfil mu'min maanaam xawfi ragaluk al mu'min aji gëm min ci an yaxbata mu yàqu amaluhu jëfam yi waxuwa fekk moom laa yashuru du ko yëg mu ne loolu moom mooy bunt bi maanaam dafay leeral ne am na mbir yoo xamante ni nit ñi dañ koy def waaye maanaam nit ñi dañ koy def fekk muy yàq seen jëf yi te fekk duñ ko yëg lu ëpp nag ci loolu bu ko borom bi subhaanahu wa taala day wax bu ñu ko toppee ci aaya alquraan yi mooy dañuy gis ne euh, dañuy dañuy dañuy gis ne lu ci ëpp bokkaale lay wax comme ni nga xamante ne noonu la ko annahu man yushrik billahi faqad habita amalu ak maanaam li nga xamante ne mooy képp ku bokkaale yàlla jëfim yëpp yàqu na ak wal ak walaqad awhaynaa ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin balillaha fa'bud wa kun min ash-shakirin mu ne bu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waat naa ni dëgg-dëgg wàcce nañ ci wax yu nañ ci yow ne ak yow ak mboolem ñi nga xamante ne ñoo la jiitu woon ne bu fekkente ne da ngaa bokkaale waa loolu beneen mbir la ci euh, masala nahwiya bi wa laqad uhiya ilayka daal di wa ila alladhina min qablika mais ba wax la in ashrakta yow rek la wax maanaam ci par rapport ak euh, voilà masala wa sabiuna boobu insha allah voilà maanaam kon mu nga xam mu ne euh, mu ne kon wax yu nañ la yow ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo la jiitu woon mais waat naa ne bu fekkente ne yow da nga bokkaale maanaam ni mu la concerné loolu la concerné ñi la jiitu woon waxu malaat ñi nga xam ne ñoo ñëw sa ginnaaw te yaa leen gën ñëpp sallallahu alayhi wa sallam maanaam yow yeneen bi sallallahu alayhi wa li ngay foor foor ci yàlla giñ naa ni boo bokkaale woon te loolu mënta ne waaye dañuy nattale ngir wax ne kenn génnu ci maanaam boo bokkaale woon giñ naa ne la yaxbatan na amaluka giñ naa ni sa jëf yëpp dinañ yàqu wala takku nan na minal xaasiriina te bu boobaa da nga bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñooñu waaye perte yi moo tax mu ne bal li fi nekk mooy allah buur yàlla dong dong kese moo tax waxul bal fa'budullaha déedéet balillaaha fa'bud la ko wax maanaam déedéet maanaam bàyyil jooj mu ne allah buur yàlla fa'bud jaamu ko maanaam jaamul yàlla te bul jaamu keneen wala takun te bul bokk minal mushrikiina ci ñuy bokkaale balillaaha fa'bud wala takun minal mushrikiina non déedéet wakkun minash shaakiriina balillaaha fa'bud wakkun minash shaakiriina maanaam ba kon yàlla dong na nga ko jaamu te nga bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñooy sax dàkk ci di ko gërëm maanaam yooyu ak aaya yu mel noonu moom moo yooyu yëpp moom moom euh, moom la borom borom bi subhaanahu wa taala ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy kokkali euh, euh, maanaam ñi nga xam ne ñooy kokkali diine ji borom bi subhaanahu wa taala qad habitat a'maluhum maanaam ñoom di seen jëf yi yàqu nañ ak ñeen ñeen ñi nga xamante ne ñoom la borom bi subhaanahu wa taala di wax ci sóor saar bi mu tuddee sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam euh, foofu tamit ñi nga xam ne ñoom la wax ne euh, euh, seen jëf yi yàqu nañ ñooñu tamit ñoom ñooy ñi nga xamante ne nanguwuñoo dégg waxu alquran niki noonu dañ leen di wax wax alquran ñu daal di koy sànni fële ca ginnaaw ne nanguwuñ koo dégg te gënale maanaam keneen leneen lu dul yàlla yàlla maanaam loolu loolu tamit day yàq jëf ni noonu ñi nga xamante ne ñoom la wax ci suuratul xujuraat bi wax ne loolu tamit dañuy yàq seen jëf mooy comme masalan mooy fi muy waxee naan euh, fi muy waxee naan ñi yëkkati seen kaddu ci kanamu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñooñu day dañuy yàq seen jëf mooy la tarfa'u aswaatakum euh, la la tarfa'u aswaatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun maanaam yooy yëpp maanaam di yëkkati sa kàddu fekk ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy wax ni ngi noonu loolu moo tax boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ne bu fekkente ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam doom maanaam waxam nit ki dafay wax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam di wax sa wax gën a kawe bi sallallahu alayhi wa sallam te loolu nekk melooy baat kese di jëmm rek maanaam melooy jëmm kese amul benn maanaa bu nekk ci ginnaaw loola loola rek day waral sa mboolem jëf yi nga xamante ne mës nga koo jëf mu yàqu kon lan ngay xalaat ci koo xam ne waxu yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam daf fee nekk nga xam ne bu boobaa maanaay wax ji ci boppam léegi moo fi mu jël waxu keneen wala waxi boppam teg ko ci kawam bu fekkente ne kee nga xam ne voix bi mu rek xam nga voix ku ne am nga sa voix bu yàlla bindee bu dee yow sa voix bu gënee kawe voix bi sallallahu alayhi wa ci sa jëf yi di yàqu yàlla waxuma laa nag ki nga xam ne. moom waxu yenent bi ci boppam sallallahu alayhi wasallam la amoon solo ci wax moom la jël jël wax keneen wala waxi boppam te ko ci kawam maanaam kooku moom waxaale wuñ ko moom ak yeneen ak ñu mel noonu yooyu yëpp nga xam te ne borom bi subhaanahu wa ta'ala saxal na ne ñooñu seen jëf dafay yàqu te bokk na ci ñi nga xamante ne moom te mu te xadis boobu li lay aaya boobu euh, euh, euh, li nga xam ne mooy saabit Euh, euh, mooy mooy mooy mooy Saabit ibn Shammas radiyallahu ta'ala bi nga xamante ne moom la dégg wax jooju dafa foogoon ne moom la moo tax mu daal di dem beru takk boppam yeew boppam ci biir ngunu euh, maanaam ci biir géttu jur gi daal di toog di jooy rek nangootu la lekk nangootu la naan waaye bi ko yenente bi sallallahu alayhi wasallam laajee waaw anamu Saabit ibn Qays ibn Shammas radiyallahu ta'ala yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne waaw anamu man dama koo gëj a gis ñu ne ko moom day bi moom ma nga feede takk na boppam te te géttu jur ga moom kay fi mu toll mi ngi jooy rek nangootu la lekk nangootu la naan bi mu ko woowee ni waaw ana lan moo xew dafa ne c'est parce que aaya bii wàcc man sama baat moom baatam dafa fooroon mu ne man sama baat man man man la aaye bi di waxal ndax man sama baat dafa foor su may wax ngay wax yow sama wax mooy moom la ñuy gën a dé say wax la ñuy gën sama wax la ñuy gën a dégg mu ne loolu moom moo tax maanaam loolu moom moo tax fi mu toll ma xam ne aaya bii ci man mii lay waxal moo tax ma jàpp ne yàqu naa mu ne ko déedéet yow kay au contraire yàlla daf laa bëgg te waa nitu àjjana nga bokk te di nga génn àdduna te te booy génn àdduna shahid ngay doon loolu moom moo tax ci jamonoy Seydina Aboubacar radiyallahu taala anhu ci la génn àdduna moo tax moom it bi mu génnee àdduna radiyallahu taala anhu dafa dafa dinkaane maanaam dafa dafa dafa génn àdduna feeñu ay nit ci ginnaaw bi ne leen ne leen euh, sama manteau bi bi nga xam ne moom laa soloon diw sàngam fekk na ci nangam jël ko dem leen ngeen jël jëli ko ñu dem fekk exactement manteau bi loolu mu ñu dem ci diw mooma dem nangu ji ko ñu boole ko ci euh, ci ci ci lañ koy doonne maanaam loolu tamit euh, kon kooku loolu tam dafay tegtale ni sahaaba yi radiyallahu taala anhum doon bàyyee xel mbir yi te bu ñu xoolee xadiis yi ñu jot a gis boobu ba léegi dañ ciy gis maanaa boobu sahaaba yi radiyallahu anhum su aaya alquran wàccee wala yenente bi wax sallallahu alayhi wa sallam dañuy dañuy gis ñoom ni ñu jàppee ni mbir mi noonu la leen concerné ginnaaw loolu am na ay yeneen i mbir yoo xamante ne dañuy yàq jëfu doomu aadama yi lu demee nekk maanaam ngistal lu waaye yàq yi ay xeet la yàq yi ay xeet la bu fekkente ne nit ki dafa ngistal bu boobaa daf koy yàqal rek jëf ji nga xamante ne moom la ngistale maanaam tey nit ki fu ngistalee tey ci ab jëf jëf jooje ci boppam la yàq wala boog mu nekk koo xamante ne day def al man maanaam ma maanaam man mooy comme li borom bi subhaanahu wa taala ne laa tubtilu yaa ayyuhal ladina amanu laa tubtilu sadaqaatikum bil manni wal adha ay yéen ñi nga xam ne gëm ngeen te dëggu bu leen yàq seen saraxa yi ci man mooy di ñaaxaate naan bu dul woon man wal adha ak wax ju ñaaw yooyu tamit dafay yàq jëf maanaam defal nit ki dara ba noppi topp ci ginnaaw naan maa def lii maa def lii maa def lii ay bu woon man nangam nangam yooyu loolu tamit dafay yàq jëf niki noonu def ko ba pare teg ca wax ju ñaaw joo xamante ne daf koy lor maanaam loolu itam dafay yàq jëf loolu tamit maanaam bokk na ci nga xam ne dafay yàq jëf bokk na ci yi nga xamante ne dafay yàq jëf comme ni nga xam ne nañ koy gisee insha allahu taala ci ci ci ci ci buntu bu ñu yegsee ci kitaabu salaa yenent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di wax ne man taraka salaatul asri faqad habita amalu képp ku bàyyi julli tàkkusaan maanaam ba jant bi sox maanaam bu boobaa jëf yëpp tamit yàqu na maanaam loolu tamit bokk na ci li nga xamante ne lay yàq day yàq jëf bokk na ci li nga xamante ne tamit dafay yàq jëf euh, maanaam moom mooy euh, di wax lépp loo xamante ne dafay doyadal borom bi subhaanahu wa taala ak di ko kokkali ak di ko fowe comme ni nga xamante ne noonu la ko waxee naafeq yi bi nga xamante ne ñoom dañ doon dañuy wax ne dañ doon fo rek innama kunna naxuudu wa nal'ab borom bi subhaanahu wa taala ne qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum bihi tastahzi'un laa ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum maanaam ci la ñu xamee ne maanaam loolu tamit dafa yàq jëf maanaam ne ñun di dañuy di di daal li nga xam ne moom mooy xeetu euh, xeetu lépp loo xam ne dafa juge ci borom bi subhaanahu wa ak yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam te yu yii yëpp nag dafa bokk ci yi gën a garaw mooy voilà mooy ni wax ba pare nga foowee ko tuddee ko neneen ree wala nga wala nga di ko théâtre di théâtre waxu yàlla ak waxu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ak yu noonu di ko def ay cinéma yooyu yëpp bu ñu waxee ñu naan kun inna kunna naxuudu wa am ñun daal dañoo nekkoon rek di xuus ci mbóosóor mi di mais dañ doon foo rek wa nal'ab yàlla ne kul waxal ne abillahi est ci yàlla wa ayati ak aayaan yi wa rasuuli yi ak yeneen taam bi sallallahu alayhi wa sallam kuntum tastahzi'una ngeen di kukkali moom ngeen di foowe boo leen di foowe ngeen foowe leneen waaye yàlla yenent bi sallallahu alayhi wa sallam noonu aaya naka noonu euh, aayaam yi maanaam kenn du ko fowe ak yeneen ak yeneen yooyu yëpp maanaam loolu day tegtale ne loolu day yàq jëf am na ci yeneen yoo xamante ne boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim yokk nañ ko ci yoo xamante ne dafa yàq jëf te am na ci yeneen bi moo ko wax ci yenn yi sallallahu alayhi wa lu deme nekk iñaan maanaam mu ne ndax ndax na iyaakum wal xasad fa innal xasada a xasanaati kamaa yàqulul naaral xa kamaa yàqulul naaral xatab am na ci yeneen i riwaayu alxatab ar-raqiq mu ne na ngeen moytandiku iñaan ngir ne iñaan dafay dafay lekk mboolem jëf yu baax yi kenn ni nga xamante ne noonu la euh, takk-takk di lekkee matt ci yeneen riwaayu mooy matt mu sew maanaam xam nga loolu kon moom mooy day yàq jëf et cetera maanaam yu mel noonu nag nit ki kon bi ñu gisee ni mbir yooyu yëpp dafa xaw a mel ni lu xaw a bari loolu moom moo tax mu indi aaya bi te nit ki buy dem ci yoonu yàlla dafay soxla maanaam am dafay soxla ay mbir yoo xamante maanaam day soxla xam lan mooy mën a yàq ay jëfam ak lan mooy li nga xamante ne moom maanaam pour mu préserver ko parce que bu fekkente ne nit ki day dem maanaam il faut que muy emmagasiner jëf yu baax yi ngir ne jëf yu baax yi ñoom ñooy nekk leer goo xamante ne ñoom ñooy dugg ci xolam nekk secret bi nga xamante ne ñoo koy permettre muy mën a daw di dem comme tey bu doon oto wala avion ñu ne mooy essence bi moom moo koy permettre mu mën a dem kon nag bu fekkente ne jëf yooyu dañ koy dañ koy lakk maanaam day jeex day annulé wu affaire bi dootul demati moteur bi du baax kon loolu moom moo tax euh, nit ki buy dem ci yàlla dafay soxla mu xam ne ana yan ñoom ñooy yàq ay jëfam ak bu ko mu daal di koy moytandiku léegi nag fii bokk na ci li nga xamante ne moo tax mu ne wax mu ne mu ne moo tax euh, nit ki moo tax baabu buntu xaw fi ragal ak mu'min aji gëm ji min ci an yaxbata mu yàqu amaluhu jëfam yi wa huwa fekk moom laa yashuru du ko yëg maanaam comme ni ko borom bi subhaanahu wa ta'ala waxe ci suratul hujurat ne an tahbata amalukum wa antum la tashurun maanaam ci ngeen moytandiku seen jëf yàqu te bu fekk te doo leen ko yëg mu ne waqaala wax na ibrahim at-taymi rahimahullah mu nekkoon borom mu nekkoon taabi'i bu mag a mag a mag bokkoon ci borom xam-xamu taabi'i rahmatullah alayhim nekkoon ki nga xamante ne maanaam moom Euh, nekkoon jaamu jaamukatu yàlla bu mag ba pare daf daan waaraate da daan jàngale bokk na ci ñi nga xam ne ñoom ñoo gën a jàngale diine ci jamonoy taabi'i yi rahmatullah alayhi moom nag al mi ngi génn àdduna alti ci prison wu al Hajjaj Hajjaj ibnu Yusuf moom lañ doon wax maanaam moom moo ko dugal kaso ci euh, ba ci la àdduna maanaam ay ati at la ko dugal kaso ba mu euh, maanaam moom moo nee na maa aratu duma gaaral xawli sama wax ala amali ci sama kaw jëf illaa ndere xasiitu ma ragal an akuna ca ma ci ma nekk koo xam ne mukazziban di aji euh, wax lu dëgg laa maanaam moom mooy ne euh, maanaam moom mooy lan moom mooy ne maanaam saa yu ma gaara da saa yu ma gaaralee sama wax ak sama jëf rek damay ragal ne eh, man de lii may wax du dëgg wala book am na ci yeneen riwaayaat mukazzaban maanaam ne ñu ñu weddi ma maanaam ñu ne ma ah saa waay yow daal da ngay wax rek lii ngay wax dara nga ci gëmut ndekete maanaam mu ne kon moom ak ni mu baaxe ak ni mu selle mu ne waaye saa yoo xamante ne euh, gaaral naa samay wax ak samay jëf rek damay ragal lii te subhaanallah bi mu nekkee ci kaso bi ci ñetti at ñetti at la nekk ci kaso bi ñetti at ñetti at yooyu wàcce na ci quatre mille kaamil ñetti at quatre mille kaamil la ci wàcc maanaam euh, ànd ak loolu yëpp Euh, moom nee na moom saa yu man ak ak yeneen i jëf yu mu jëf ak nañ ko xamee waaye nee na moom saa yu saa yuy wax rek day ragal ah nee na bu ko gaaralee ak jëfam rek nee na ñu daal mu daal di nekk koo xam ne ndekete day gis ne li muy wax du dëgg comme ni nga xam ne noonu la borom subhaanahu wa taala waxe naan lima taquluuna maa laa taf'aluuna yaa ayyuhal ladhiina aamanuu lima taquluuna maa laa taf'aluun kabura maqtan inda allahi an taqulu maa laa taf'aluun e yéen ñi nga xam ne gëm ngeen te dëggu ana lan moom moo tax ngeen di wax loo leen dul def xanaa gisoo leen ni lu màgg la maanaam mer bi borom bi subhaanahu wa taala la ci ngeen di wax loo xam ne doo leen ko def ak yeneen aaya yi nga xam ne ñoom ñoo mel noonu comme atamuruna an-naasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluuna al-kitaaba afala taqiluun maanaam mu ne eh, ndax da ngeen di digal nit ñi lu baax te ba pare ngeen fàtte yéen seen bopp te yéen ah yéen a ngi jàng téere bi xanaa dooleen leen ah maanaam kon wax jii nag nga xam ne moom la euh, Sayyid Ibrahim at-Taymi rahimahullahu taala euh, wax maanaam euh, imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi na ko ci taarixam mu mu mu maanaam mu nekk loo xam ne mawsul la maanaam mu wax loo xam te ne càllale gi yokk jokkale na ko mu jële ko ci Abu Nu'aym niki maanaam Abu Nu'aym tam ak Ahmad ibn Hanbal rahimahullah moom indi ko ci az-Zuhd ñu jëlee ko ci ibnu Mahdi te mu Abdurrahman ibnu ñoom ñaar ñii mu jëlee ko ci Sufyan as-Sawri mu jëlee ko ci Abu Hayyan at-Taymi mu jëlee ko ci Ibrahima at-Taymi mu ne kon euh, mu mu daal di wax wii wax ji nga xamante ne moom la wax ni ngi noonu euh, mu ne waqaala wax na ibnu abi mulayka te moom mooy abdullahi ibnu abi mulayka nekkoon tamit ci taabi'i yu mag yi nga xamante ne euh, maanaam moom taabi'i bu mag a mag a mag la ab jàngee ci saxaaba yu bare bare radiyallahu taala anhum te nee na adraktu fekkee na jo fekkee naa ah, maanaam jot naa gis salaasiina fanweer min ashaabi ci ñi daan ànd ak annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam kulluhum képp kenn ci ñoom yaxaaf da daan ragal an nifaaq naafiq ala nafsihi ci boppam maanaam saxaaba yenente bi sallallahu alayhi wa sallam te fekkee naa ci 30 ñoo xam ne ñoom ñëpp gis naa leen fréquenté naa leen waaye képp kenn ci ñoom dama doon gis ci moom jikko juy mooy ne da doon ragal naa fekk ko da daan ragal naa fekk dal amul minhum ci kenn kenn ahadun maanaam minhum ci ñoom ahadum kenn maa amul minhum ci ñoom ahadun kenn yaqulu ku daan wax naan innahu naka moom ala imaani mi ngi ci ngëm yàlla jibril sayyidina jibril asar wa mikaayila ak sayyidina mikaayil alayhi salaam maanaam ngir mela na ne maanaam amul kenn ci ñoom koo xamante ne jàpp na ne ngëm yàllaam ñu ngi tolloog ngëm yàlla yi Seydina Jibril ak Seydina Mikail alayhi salaam maanaam yii wax yi nag daf koy indi ngir tontu ñi nga xamante ne mooy murji ay murji ay mooy képp koo xamante ne xeeti xalaatam moom mooy dafa jàpp ne ngëm yàlla du boo ko xësee ba def rek garawul maanaam boo xësee ba gëm yàlla rek amul problème moom amatu fi yow yaa yéen yéen a yéen a soxor mais yàlla moom sukurut et que voilà yàlla du bind nit di ko lakk yooyu bàyyi leen yi ngeen di wax voilà ko kooku mooy mooy mooy murji am maanaam ñoom dañoo jàpp ne comme nit ki bu nekkee yéeféer li mu ko dul waa li li ko dara dul jariñe ci jëfam yi nit ki noonu bu fekkente ne dafa nekk jullit maanaam tamit dara dootu ko wàññ dootu ko wàññi maanaam euh, euh, euh, am wax ji nag ibn abi xaysama rahimahullah indi na ko ci taarixam waaye waxul ni trent saxaaba dafa ne rek tasa naag ay saxaaba yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam waaye euh, Muhammad ibn Nasr al-Marwazi moom indi na ko ci wax ju gudd gi maanaam ci ni ci kitaabul imaan euh, ba pare imam Abu Zur'at ad-Dimashqi moom indi na ko ci taarixam euh, waaye daf koo indi mu gàttal wax ji comme ni nga xamante ne noonu la ko imam al-Bukhari rahimahullahu taala indee. waa mu ne wa yuzkaru nettali nañu maanaam boo xoolee fële yëpp da doon indi siqatul jazm qaala Ibrahim at-Taymi qaala ibnu abi mulayka maanaam ibnu abi mulayka nee na ñu xam ne kon moo ko wax eh, imam bu waxee ne eh, ibnu ah, eh, Ibrahim at-Taymi nee na moom moo ko wax rahimahullah waaye fii dafa ni nettali nañ anil xasan ñu jëlee ci xasan waaw bu boobaa loolu mu nekk loo xamante ne moom la ñuy taaliq maanaam moom mooy euh, euh, maanaam taaliq la waaye nag bii sighatu tamrid la mooy daf koo waxee ci anam goo xamante ne du ñu xam ndax maanaam euh, doog maanaam dañ ñu waxin la woo xam ne daal dogguwuñ ci voilà yuskaru nee nañ daal tudd nañ dee voilà léegi anil xasan waaye nag insha allahu taala dinañ ñëw ci ne wax ji wér na ci ci xasan al basri maanaam ak xasan bii muy wax xasan al basri la mm. voilà xasan ibn abi xasan al Basri euh, euh, euh, rahimahullah gisoon nañ ko mu ne maa moom daf daan wax naan mu ne nettali nañ ci moom mu ne maa xaafahoo du ko ragal illaa ludul mu'minun aji gëm wala aminahu te du ko wóolu illaa lu ludul munaafiq munaafiqun ab naafiq wa maa yuhzaru te it li ñuy moytandikuloo minal israari ci maanaam maanaam wax ji foofu la yem wax ji foofu la yem maanaam mooy maa aminahu maa xaafahu illaa mu'min wala aminahu illaa munaafiq maanaam moom kenn wóor lool moom moo tax suraaxu yi maanaam di wute ndax est que yàlla lay wax wala naafiq lay wax maanaam maa aminahu wóoluwu ko maa xaafahu du ko ragal maanaam du ragal yàlla illaa mu'minun lu dul aji gëm waaye wala aminahu te du ra du wóolu yàlla illaa munaafiq lu dul munaafiq voilà waaye nag li nga xamante ne moom dëgg-dëgg moom mooy wax ji mooy ne wax ji waxu Seydina euh, Hasan al-Basri bi euh, rahimahullah kii la euh, maanaam naafeq la ci jublu comme nit imaam al-Bukhari yi doon waxee ne maanaam ragal nit nit ni aji gëm ji dafa war a ragal naafeq ci boppam comme ni mu tuddee bunt bi taaliq bi imam boo xoolee euh, ñu bari indi nañ ko waaye imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala ci kitaabul iman nee na xaddasanaa Rawh ibn Ubaada moom gisoon nañ ko qaala xaddasanaa Hisham maanaam Rawh ibn Ubaada gisoon nañ ko ci jotaay bi weesu qaala xaddasanaa Hisham te moom mooy ad-Dastawaa'i waaw rahimahullah qaala mu ne sami'tu dégg na al-Hasan mooy Hasan al-Basri rahimahullahu taala yaqulu muy wax naan wallahi ma mada mu'minun wala baqiya illa wa huwa yaxaafu an wa maa aminahu illaa munaafiq maanaam mu ne wala mu ne wallaahi waat naa ci yàlla maa mabaa du wéy mu'minun aji gëm wala baqiya te du def illaa lu dul wa te moom yaxaaf ma ngay ragal ak nifaaqa naafiq mi ngi ragal nekk naafiq waaye nag wa maa aminahu kenn du wóolu ne moom dana nekkub naafiq illaa munaafiq lu dul naafiq maanaam wax ji nii mu ko waxee nii moo lay won ne ne maanaam naafiq la ci jublu te li tax kon imam al-Bukhari rahimahullahu taala wax ne wa yuzkaru parce que fi imam Ahmad kenn du laaj mooy kan raw ko ibnu Obada waxoon nañ la ko ci jotaay bi weesu ah Hisham ad-Dastawa'i ku mel ne moom Basra amutoon al-Hasan al-Basri moom mooy aji wax ji kon xadis bi moom maanaam wax ji maanaam wax la joo xamante ne sikk ñépp ci ne kon Sayyidina Hasan al-Basri rahimahullahu taala moo ko wax waaye kon lak moo tax imam al-Bukhari indi siira bi mooy ne léeg-léeg imam al-Bukhari rahimahullah loolu jàpp ko parce que règle la imam al yi ci saxee xam ne saa yu waxee maanaam jëfandikoo siiratul jazm mooy ne wax ji amul luñ ciy dute wax ji nii la nekkee dëgg waaye saa yoo xamante ne dafa jëfandikoo siiratul tamrid maanaam mooy wax joo xamante daf naan masalat nee nañ tudd nañ ne nettali nañ jële ci diw ne waxeetu waxin yooyu moom mooy ne li muy wax ñaari possibilité moo ci am bu njëkk bi moom mooy ne maanaa bi wér na wax ji wérut waaye ñaareel bi mooy dama indi wax ji ci maanaa bi moo tax ma waxe ko nii waaye nag jëm li wax ji moom wér na maanaam ñaar yooyu la voilà dégg nga mu ne nag wamaa waaye bunt bii dafay leeral beneen mbir mooy mooy li nga xam ne maa loo xamante ne yox zaru def na ko moytandiku min al israari ci nuur ni nifaaq ci naafiq wal isyaani ak mooy yàlla min ghayri ci lu àndul ak tawbatin ak tuub maanaam moom mooy li nga xamante ne buntu bi maanaam kon ñaari mbir lay wax buntu ragal gi nga xamante ne moom la aji gëm ji di ragal jëfum yi di yàqu te yóbbu ko loolu mooy benn waaye ñaareel bi moom mooy ragal mooy moytandiku gi ñi war a moytandiku ci di nuur ci bàkkaar mooy di ci wéy di dem rek maanaam di ko def mel ni problème amul wala ngay luy ci naafeq di def loo xamante ni jëfi naafeq la nga xam ko waaye nga continuer ci mel ni dara xewut sans te tuuboo ci mu ne li qawlillaahi ngir wax buur yàlla bi ta'ala aji kawe ji mu ne walam yusirru te wéy te duñu wéy ala ma faalu ca la ñu def ci bàkkaar wowum te fekk ñoom yàlla mu ne ña ngay xam ne loola bàkkaar la maanaam mooy ñu gëm ñi dëgg dëgg ñi rafetal ñi ñooñu du ñu wéy ci li nga xamante ne moom mooy bàkkaar yi ñu doon def te xam ne bàkkaar lañ moo tax mu ne alaama ci kaw li nga xam ne faalu doon nañ ko jëf moo tax waxul amilu mais faalu ndax ngir ne waxoon nañ ne waxoon nañ la ko nee nañ la faala li ko wuuteeg amila mooy faala dafay ponctuel mooy benn yoon rek dañ ko def comme ni mu waxee alam tara kayfa faala rabbuka bi ashabil fil xanaa gisoo ni sa borom defee ak waa ñay wax ndax événement boobu benn yoon la xew waaye amila mooy loo xamante ne nit ki daf ci sax moo tax illal ladina amanu daal ni wa amilu salihat dégg nga mu mun di kon xadis bu njëkk mu ne qaala xaddathana bil isnaadil muttasil fi awal kitaabi ilayhi qaala xaddathana imam Bukhari ne xaddathana Muhammad ibn Amara ibn Arara te moom mooy Muhammad ibn Arara ibn Barand al-Qurashi as-Saami moom dàqantalam yi moo ñett mooy Abu Abdullah wala Abu Ibrahim ak Abu Amr al-Qurashi rahimahullahu ta'ala mu nekkoon fiqa mu ne qaala haddathana Shu'ba te moom mooy ibnu al-Hajjaj al-Ataki rahimahullahu ta'ala ko gisoon nañ ko gisati ko moom lañ doon wax nan moom kooku faw nga xam ko moom da nga ko war a xam an Zubayd mu amirul mu'minina amirul mu'minina an Zubayd moom mooy euh, Zubayd ibn al-Harith ibn Abdul Karim ibn Amr ibn Ka'b al-Yami te dañ koy wax tamit al Zubayd al Iyami muy Abu Abdurrahman ak Abu Abdullah ñoom ñooy moom ñooy euh, seen dàkkantalam moo tax nag bokkoon na ci jaamu yàlla yu mag yi comme ni nga xamante ne noonu la ko al imam Ibn Hibban waxe rahimahullah moom ci taabii taabii la bokk donte am na ñu naan taabii la euh, ndax ngir ne euh, ku mel ni imam az-Zahabi rahimahullah daf koo boole ci sigaaru taabi'iin yi waaye imam Ibn Hibbaan rahimahullah daf ko boole ci atbaa'u taabi'iina yi moom mooy taabi'i taabi'i yi euh, nee na kaana min al-ubbaad al-xashin ma'a al-fiqh fi ad-diin wa luzuum al-wara' ash-shadiid dafa bokkoon ci ñi nga xamante ne ay jaamukat yàlla yu mag lañu euh, ba noppi maanaam dëgër ci jaamu yàlla gi sax ci ànd ak fiqh bu rëy rëy la amoon xam-xam bu bari ci diine ji waaye saxoo ak sàmm na nekk ku sàmm sàmm gu tara tara tar moo tax Shu'ba daf daan wax naan maa ra'aytu xayran minhu musumaa gis ku ko gën moo tax euh, Zubayr bi rahimahullahu taala mooy Zubayr ibn al-Harith al-Yami muy Abu Abdurrahman wala Abu Abdullah al-Yami maanaam ku mat a xam la moom it qaala nee na sa'altu laaj naa Abu Wa'il te moom mooy Abu Abu Wa'il mooy Shaqiq ibn Salama moom ci taabi'i yu mag yi la bokk mooy Shaqiq ibn Salama ñu koy wax Abu Wa'il al-Asadi al-Kufi euh, moom. moom moom moom moom moom it taabi'i bu mag a mag a mag la boo xamante ne euh, fekke na jamono yenente bi sallallahu alayhi wa sallam duggoon na ci lislaam ci juróom-ñeenteelu at ci ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dund na ci lislaam ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñetti at waaye musul gis yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwee pour gis ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam fekk daa fekk yenente bi génn àdduna sallallahu alayhi wa sallam moo tax moom nag bokk na ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñu mag ñee mag a mag ci taabi'i yi na àndandooy sayyidna Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu ci moom la gën a bëree li mu soloo ci moom euh, moom euh, euh, moo tax moom nag moo tax ñoom ñii ñoom la ñu tuddee muxadaramoon yi mm-hmm. mooy mu muxadaram muxadaram mooy koo xam ne dafa tuub jamono yenente bi sallallahu alayhi wasallam nekku jullit te fekk mus bokkul ci saxaaba yi maanaam mus ta gis yent bi mus ta jotaayoo ak moom plutôt kooku moom la ñuy wax muxadram moom siqatul muxadram la euh, euh, mooy Abu Wa'il moom mi ngi gane àdduna at bu njëkk ci ganna gannaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa moom at boobu la gane adduna hmm? Euh, mu ngi génn àdduna quatre-vingt-deuxième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wasallam am na ñu ne ci jamonoy xajjaaj la am na ñu ne ci xilaafatu sayyidina Umar ibn Abdul Aziz la euh, radiyallahu taala anhu euh, kon moom ci boroom xam yu mag yi la ca bokk ci la bokkoon moo tax imam az-Zahabi rahimahullahu taala daan ne wa kaana min al azkiya al wal awliya al ubbad dafa bokkoon ci ñi nga xam ne ñoom ñooy ñu sell tey mokkal lu bari waaye bokkoon ci wàllu yu mag yi nga xam ne ay jaamukatu yàlla yu rëy rëy lañ kon moom mu ne Abu Wa'il mu ne anil Murji'a mu ne sa'altu laaj na Abu Wa'il dégg nga mooy Abu Wa'il mooy Shaqiq ibn Salama euh, rahimahullah anil Murji'a laaj ko ci mbiri Murji'a yi waxoon nañ la murji ay ñooy ñan léegi lañ la ko wax qaala mu ne haddathanii nettali na ma Abdullahi te mooy Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu mooy Abdullahi ibn Mas'ud ibn Ghafil ibn Habib ibn Shamkh ibn Makhzum dañuy wax ne ibn Shamkh ibn Far ibn Makhzum ibn Sahila ibn Kahil ibn al-Harith ibn Tamim ibn Sa'd ibn Hudayl ibn Mudrikata foofu la bokk ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam te Mudrikata bii di maamu yenente bi sallallahu alayhi wasallam mooy ibn Ilyas ibn Mudar ibn Nizar ibn Ma'ad ibn Adnan muy Abu Abdurrahman al-Hudhali al-Kufi rahimahu radiyallahu ta'ala anhu di àndandoo Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, moo tax moom Seydina Ali karramallahu wajhahu euh, solo maanaam euh, jëlee na ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te parce que ne Yonent bi ne law kuntu mu'miran mu'ammiran ahadan min ghayri mashuratin la amartu alayhim ibna Umm Abd su doon dinaa teg kenn jiite ko. sans ma kenn xalaatu kenn kon ibnu ummu abdullah jël teg ko noonu euh, bokk na ci maanaam ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu njëkk tuub dugg ci lislaam euh, abdullah ibnu ibnu mas'ud bi radiyallahu ñu naan ko ibnu ummu abd moo tax yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam man sarrahu an yasma'a al-qur'ana kama tarran ah, qadiyan fal yasma ila qiraati ummu ibnu ummu abd képp koo xamante ne waa raddan tariyan raddan tariyan fal yasma ah ila qiraati ummu abd ibnu ummu abd képp koo xamante ne da ngaa bëgg digg alquran képp ni ko yàlla wàcce woon exactement na nga déglu ibnu ummu abd mi jàng moom lañ moom mooy saahibu naal maanaam saaxibun naalayni dañ koy wax saaxibun naalayni borom ñaari dàll yi ngir ne saa yenent bi sallallahu alayhi wa sallam simmi moo ko ko daan téyel yenent bi sallallahu alayhi wa sallam da ko mayoon ci boppam lu kenn ma ndax moom da a dugg ci kër gi di génn sans mu tàggoo kër yenent bi sallallahu alayhi wa sallam moom daf ci daan dugg ba de telle sorte ku ko ku xamul ku ko xamul day foog ni ci kër gi la dëkk moo tax ci euh, moo tax ku ku màgg a màgg la moom nag fekke na mboolem xare yi mës a am ci jamono yent bi sallallahu alayhi wasallam la ko dalee Badar ba xare bi yent bi mujjee xare yëpp la fekk amul benn mu ci manqué ta bi sa moo tax ñi daan ànd ak moom nag ñu bëri bëri li ci ëpp moom mooy Alqama Aswad Masruq Ubaydat as-Salmani Abu Wa'il bii ñuy wax Tariq ibn Shihab bi ñu gisoon mu solo woon hadith Sayyidina Umar ibn al-Khattab bi radiyallahu ta'ala bi yahud bi doon ko laaj ci wàllu al-yawma akmaltu lakum dinakum ah Euh, Zar ibn Hubaysh Abu Amr ash-Shaybani Abul Ahwas Zayd ibn Wahb ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ne ñoom ñëpp ñoo daan ànd ak moom lu ëpp ci moo tax moom euh, taalibe yi moo tax ci taalibeem yi ñoom ñoo ñu toxalaaleel xam-xamu Sayyidina Ali a wajhahu ndax xam-xamu Sayyidina Ali waa ahlul bayt ñoo ko solo ak ñooñu sinon ñeneen ñi ci def ay siit lañ. maanaam façon bi dañoo dañoo nekkoon ci parparloo gu metti ba tax seen xam-xam wóor moo tax Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu daan wax naan euh, qatalahumullah ayyu ilmin fasadu afsaduhu maanaam ñii daal yàlla na mu cim ñoom daal parce que xoolal bii xeetu xam-xam bi ñu yàq rek muy taalibi sayyidina Ali karamallahu wajha moo tax ñi nga xamante ne ñoom ñooy taalibi euh, Abdullah ibn Mas'ud yi radiyallahu anhu ñoom ñoo ñu jàngal xam-xam sayyidina Ali karamallahu wajhahu ak ñenn ci waa ahlul bayt euh, mu ne kon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala moom mi ngi euh, génn adduna trente-deuxième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na ñu ne trente moom nee na haddathani nettal na ma kon Abdullah te moom mooy ibn Mas'ud radiyallahu anhu nu nu ñu xamee ni ibn Mas'ud la ah nan lañ ko xamee Abu Wa'il ndax Abu Wa'il ak tamit lan waaw naam Abu Wa'il waaye ndax moom mooy taal taalibeem la waaw dëgg la ndax dafa takkook moom aussi dafa takkook Abu Wa'il ibn Mas'ud radiyallahu anhu waaye ak ak am waaye le fait que tamit ñi ko soloo ñi ñépp fan la ah, ñépp waa fan lañ waa Kuufa ak waa Basra ah waa Kuufa lañ ak waa Basra maanaam waa Basra ñoo jiitu ak waa Kuufa comme Shu'ba waa Basra la waaye dem na Kufa ngir tase nag waa Kufa tamit lu bari euh, mu ne kon anna nabiyya yi naka yent bi sallallahu alayhi wasallam qaala nee na sibaabul muslim sibaabu saaga al muslim aji gëm ji fusuqun kooku ak kàccoore la wa qitaaluhu waaye rey ko nag moom kufrun kooku kéeféer la wala euh, subhaanallah hadith bi ban rapport la am bunt bi maanaam benn mooy a bu benn bi mooy laaj bi laaj bi nee na moom dafa laaj dañ ni ko daf ne laaj naa ko ci parce que kee dafa laaj Abu Wa'il ci mbir murji'a ay mm-hmm. moom bi muy tontu tontuwul ne murji'a yi nangam nangam nangam nangam déedéet daf ni man de euh, Abdullah bi Mas'ud nettali na ma radiyallahu anhu nee na yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam wax na lii loolu mooy tontu la maanaam nga gis ni kon tontu bi gën ci tontu yi saaba yi noonu lañ daan def radiyallahu anhum niki noonu taaba yi gis ngeen leen buñ leen laajee nangam dañ naan la ah yàlla wax na nàngam ci alquran wala yeneen bi sallallahu alayhi wasallam wax na nangam loolu mooy façon tontu bi gën ci tontu yi euh, loolu maanaam benn loolu benn la ñaareel te te loolu daf ñu daf ñu maanaam ni ñu takkuwee ak alquran ak sunna mm-hmm. te loolu mooy yoon wi yoonu yàlla lépp topp alquran ak sunna la amul leneen. Euh, mu ne loolu ko laaj na ko maanaam mbiru murji ay léegi lan mooy rapport bi mu am fii ak murji ay bu njëkk bi moom mooy ne dafay wax ne euh, ñaari mbir yi tolloowuñ saaga jullit ak rey ko benn ñaareel kon moo lay wan ne ñoom ñii ki saaga jullit ak ki rey jullit yamuñu yamuñu bàkkaar muy benn ñaareel bi ci def moom mooy day leeral ne saaga euh, ne murji ay la wax manta yenu maanaa parce que ñoom dañoo yàq yi jàpp ne boo xësee ba gëm dara du la wàññeeti dara waaye su fekkente ne lii daf lay yóbbu ci fisq wala bee ci def di la yóbbu ci kufru mooy ne wàññi na la dara loolu mooy ñaareelu mbir mi euh, beneen mbir bi nga xamante ne moom mooy sibaabu nag moom mooy saaga sibaabu ak ak sabbu dañuy wax ne benn lañ waaye am na ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñu wax ne du benn ngir ne ñoom dañoo wax ne euh, euh, sabbu mooy saaga mooy nga ŋàññi nit ŋàññi ko loo xam ne dëgg la waaye sibaabu mooy nga ŋàññi ko loo xamante ne du dëgg maanaam mooy nga sosal ko kon bu boobaa foofu lay duggee ci li gën a garaaw mooy fisq mooy nag ndax comme ni nga ko borom bi wax innal kaadibuuna innal munaafiquuna humul na wala innal kaadibuuna humul faasiquuna maanaam ñi nga xam ne ñooy kàcc ñi wax lu dëgg ñoo ñooy vrai kàccoor yi ah ndax kon kàccoor ndekete euh, euh, euh, mooy di di di sos di wax lu dëgg maanaam gis nga dëggu dafa bokk maanaam mooy balaa en fait mooy fondement bi maanaam nit ki bu dëgguwul ci ay waxam ci ay jëfum ci position yi muy am ci analyse yi muy def ci objectivité bi mu war a am ci sincérité bi honnêteté bi nga xam ne moo ko war a animer maanaam loolu su amul mooy yoonu yàlla mu see boobu def ci benn croix te dem seet ji leneen parce que du dem fenn euh, beneen bi ci def moom mooy maanaam kon saaga ab julit jullit ni ko euh, loolu la waaye ab ndi ne waaye rey ko ni mu nekkee kufrun ak kéefër mooy ne kufrun duuna kufrun la ngir ne dafa jëf jëf joo xamante ne jëfu kéefër yéefër la ndax ab jullit dañ koo war a bëgg dañ koo war a jàppale dañ koo war a euh, yëkkati dañ ko war a fonk waaye su fekkente ni dem yow loolu nga war a def nga dem di def contraire bi di ko saaga ka xas ak ak ak ak ŋàññaka euh, euh, rey loolu mooy yaa ngi def def yéeféer mooy kon ma kaana li mu'minin an yaqtula mu'minan illa xata'a yelloowul comme li alxuraan wax yelloowul jullit di rey moroomu jullitam lu dul xanaa mu nekk njuumte kon loolu moom moo nekk moom mooy euh, benn bi bi ci def moom mooy le que mu gis ne saaga mu wàcc ko darajay fusuq ak fisku nag ndax fisku moo gën a tuuti kéefër comme ni borom bi subhaanahu wa ta'ala wax wa karraha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyan maanaam nga gis ne kufr moo gën a moo gën a foor mooy nekk yéeféer moo gën a foor yàlla dafa lee dafa bañ ci yéen comme ni ni mu wax ne yàlla habbaba ilaykumul imaana yàlla dafa soppaloo ngëm ci si ci yéen ah dafa dafa def ba nga xamante ne yéen da ngeen a bëgg ngëm habbaba ilaykumul iman wa zayyanahu mu taaral ko fii qulubikum ci seen xol yi waaye wa karraha mu sibloo leen ilaykum jëm ci yéen al kufra kéefér wal fusuqa ak kàccoor ndax fusuq mooy kàccoor mooy génn yoon boo xamante ne fi nga jaar da ngaa bëtt yoon wi maanaam du génn yoon de parce que al fusuq du du al al al al al al al xuruuj de maanaam tey bu fekkonte ne dañ damaa jaar ci bunt bi génn dama naan xa dañ naan xaraja waaye su ma fekkee ñag wi nekk nii mu butti ñag wi xotti ñag wi xam ngeen ñag wi ma xotti ko génn jaar fi nga xam ne du yoon loolu dañ naan fasaqa ñaar yooyu ñu benn mooy ne ki nga xamante ne dafa nekk kàccoor mooy dafa jaar fu ko yàlla jaar jaarloowul jaar foo xamante ne amul woon benn droit ci jaar fa waaye jaar na fa ci mooy dafa def déli déli déli wala crime sax dégg nga kon mu ne kon fu suuqul loolu ak kàccooreel mu ne wal istian yàlla dafa bañ ci yéen tamit al mooy yàlla nga gis ne kon kàccoor sax moo gën a garaaw mooy yàlla waaye léeg-léeg alquran wax kàccoor fekk lam ci jublu mooy jëmmi kéefër rek voilà fekk jëmmi jë voilà fekk jëmmi kéefër la ci jublu afa man kaana mu'minan ka man kaana fasiqan laa yastawun maanaam comme aaya boobu est ki nga xam ne mooy aji gëm ak ka nga xam ne mooy kàccoor bi ñoom ñoo yem déedéet mënuñoo yem maanaam foofu kiifir yéefir la ci jublu te aaya yi ci tegu ñooy wane ni yéefir la ci jublu ndax daf dafa amma alladina amanu wa amilu salihat falahum falahum jannatu ma'wa maanaam nga gis ne ma waa la leen jox waaye moom ne wa ammal ladina fasaqu mu ne fa finnaari ñi nga xam ne ñoom ñoo ñi yéeféer yi maanaam ñi nga xam ne ñooy kàccoor ñu ne ñooñu safara lañ jëm maanaam nga day am maanaay nekk yéeféer tamit waaye fii lim ci namm mooy ne kon ak nekk yéeféer du ñu waaye nag maanaam yéeféer moo gën a fort te li koy justifier mooy jëf yi dañoo wute waaye nag fii tamit du dalil la buy dajji waxu tamit jab kii jabar yi kii euh, subhaanallah xawaarij yi ndax lu tax ngir ne saaga jullit yamul ak rey ko te amul benn bu ci nekk yéeféer maanaam ku rey jullit tekkiwul ne yéeféer nga jubluwuñ ci waaye da li ci jublu mooy jëf nga jëf yéeféer loolu nag gisoon nañ ko ci kufrun duna kufrin mu ne bilis naan mu ne euh, taxrij bi boobu euh, xadiis boobu imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi waat na ko ci hadith numéro six mille quarante quatre ak sept mille soixante seize imam Muslim rahimahullah indi na ko ci hadith numéro soixante quatre imam at-Tirmidhi indi na ko ci hadith vingt trois deux mille six cent trente quatre ak deux mille six cent trente cinq imam an-Nasa'i ak imam Ahmad ibn Hanbal indi nañ ko ci yoon yu bëree bëri imam Ibn Maaja indi na ko ci hadith numéro quarante six soixante neuf ak trois mille neuf cent trente neuf euh, mu ne kon bil isnaad muttasil fi awal kitaab ilayhi qaala imaam al-Bukhari nee na axbaranaa Qutaybata ibnu Sa'iid moom gisoon nañ ko mooy Qutaybata ibnu Sa'iid ibnu Jamiil ibnu Tariif ibnu Abdullah as-Saqafi mawlaahum mooy Abu Rajaa al-Balxi al-Baghlaani te moom turam moom mooy Yahya dañuy wax ne Ali la tuddoon mi ngi gane adduna 148e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ñëw 150e année di imam boo xamante ne waxoon nañ ko waxoon nañ ko jàngoon na te moom mooy ki kan njëkk solo ci imam an an-Nasa'i rahimahullah mu ne qaala haddathana Isma'il ibn Ja'far te moom mooy Isma'il ibn Ja'far ibn Abi Kathir al-Ansari az-Zarqi mawlahum moom mooy Abu Ishaq mooy dàqantanam dañuy wax tamit Abu Ibrahima mooy jàngkatu boro waa Madina ci jamonom mooy seen jàngkatu al-Qur'an bu mag bi ñu koy wax Abu Ibrahima al-Baghdadi al-Mu'addab moom tamit gisoon nañ ko rahimahullah mu ne qaala mu ne an Humaydin te moom mooy Humayd Humayd ibn Abi Abi Hamid at-Tawil ñu muy Humayd at-Tawil ci la moo nekkoon Abu Ubayda euh, wala boog ñuy wax Abu Ubayd moom mi ngi génn àdduna cent quarante-deuxième année ginnaaw gàddaay Yonent na ñu naan cent dañ ko daan wax at-Tawil waaye nekk woon ku njool ah. euh, waaye dañ ko daan wax at-Tawil maanaam ngir ñu xam ne li tax maanaam ne bu ñu waxee at-Tawil bul yaakaar ne dafa njooloon moo tax waaye nañ na ne yi ñoo njooloon rahimahullah an anas muy ibnu malik radiyallahu ta'ala anhu muy ibnu malik anas ibnu malik ibnu nadr ibnu damdam ibnu zayd ibnu haram ibnu jundub ibnu amir ibnu ghanm ibnu adi ibnu najjar moo tax ñu ne ko al ansari an najjari abu hamza moo nekkoon dàqantalam luqiba bil uzna bi zul uznayni sahib wala mooy borom jaloore yu mag yi borom gëneel yu kawe yi radiyallahu ta'ala anhu wa radaahu xaadimu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mu ne qaala axbarani xabaare na ma Ubaada ibn Saamit radiyallahu ta'ala anhu bi nga xam ne ma Ubaada ibn Saamit ibn Qays ibn Asram ibn Fihr ibn Fihr ibn Qays ibn Sa'labata ibn Ghurm ibn Salim ibn Awf ibn Amr ibn Awf ibn al-Khazraj al-Ansaari radiyallahu ta'ala anhu bokkoon ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy an-nuqaba radiyallahu taala anhum wa ardaahum comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee woon dàqantalam mooy Abul Walid al ansari al xadraji al madani al badri al shaami radiyallahu taala wa ardaahu mu ne anna rasulullah ne ndawal sallallahu alayhi wa sallam nee na bi dañ ciy gis ne euh, kon euh, ñii ko solo boo xoolee waa waa waa Irak lañ ah, foofu lañ mooy waa Basra waaye am na beneen particularité bu mu am mooy ab saxaaba jëlee na ci saxaaba ndax na Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala nee na nee na axbarani xabaare na ma Ubaada ibn Samit loolu bokk na ci liñ ci jàngee tamit moom mooy ne baatu haddathani ak axbarani yooyu mel noonu loolu euh, saxaaba yi radiyallahu ta'ala daan nañ ko wax anna rasulullahi naka ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam xaraja dafa génn yuxbiru di xabaare bi laylatul qadri ci mbiru laylatul qadri di xabaare ne laylatul qadri kat bis sàngam la ni ngi woon ci weeru koor yi laylatul qadri mu génn pour xabaare nit ñi laylatul qadri nangam la nee na fatalaaxa mu doon xëccoo nag rajulaani ñaari gaay ci bu riwaaya sahih imam muslim mun a yaxtaqaani ñu ku nekk di wane ni yaa dëgg maanaam ñoom ñaar ñuy werante ku di di di yel di yey moroomam ci dëgg gi nga xam ne moom la yor nee na minal muslimiina ci jullit ñi kenn ñoom ñaar lañ ci julit ñi fa qaala yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne inni naka man xarajtu génnoon na li uxbirakum ngir xabaare leen di laylatul qadri ci laylatul qadri di leen xabaare la laylatul qadri nangam la waaye wa inna woo te li waaye nag dafa fekk ne talaaha mi ngi doon xëccoo ñi ngi doon werante fulaanun diw wa fulaanun ak diw faru fi at ñu daal yëkkati xabaar bi maanaam euh, ci yeneen daal mooy fa nusi un siituha maanaam dañ ma koo fàtteloo maanaam ñu gis kon ndekete lii dañ ci xamee Ah, maanaam problème bi nekk ci werante rawatina ci bërëb yu tedd yi maanaam du werante bi ci jëmmi boppam rek ku nekk di wane ni yaa yor dëgg loolu déjà benn problème la looloo tax diine amul werante maanaam tey ñu teg comme plateau de télévision yi teg yi ni ñu ciy gisee ci yenn plateau de télévision yi diw ak diw sàngam ngir ñu ñu ñu ñu dajjante ku nekk di wane ne yaa dëgg loolu maanaam gis nañ fii musiba bu mag bi nga xam te ne moom moo ci nekk ngir lu toll ni yenente bi sallallahu alayhi wasallam xamal ñu laylatul qadr kañ la ñu yëkkati ko ngir loola mooy ne loolu mu musiba bu rëy la ñaareel bi ci des moom mooy fu werante am seytaane dafay ñëw te fu seytaane nekk barke ba yëkkati ko bokk na kon ci liñ ci xamee ni barke bokk na ci li yëkkati barke ci mbooloo mooy di werante mooy mooy werante xëccoo euh, kon voilà maanaam yii yëpp dañ koy xamee dañ ko ci xamee ci bokk na ci <laughs> am bokk na ci li nga xamante ne euh, moom lañ ci xamee itam mooy Euh, mooy ne laylatul qadri maanaam fii parce que bu doon benn bés kese la benn bés kefe la te ko du changer kon yonent bi sallallahu du ko du ko fàttee noonu maanaam li muy teg kon mooy laylatul qadri bis boobu année année boobu rek la maanaam at boobu la moo tax mu teg ci ne mu teg ci ne wa asa xëy na an yakuna ci lii moo lii nii nekk xayran yiw maanaam ñu gis ne ndekete yiw tamit mu ngi ci maanaam le fait problème boobu am ñu yëkkati ko xëy na yiwa ngi ci maanaam te loola euh, mooy lii tamit dañ ci xamee ni ab jullit rawatina koo xam ne day sóobu ci yoonu yàlla mboolem lu xew ci ay mbiram donte li nga xamante ne sax daanaka ci yoonu yàlla am la sax jàpp na ni lii perte naa ko tey mu ko jàppee perte na ko jàppee yiw mm-hmm. voilà na ko jàppee yiw ni xëy na ni ëllëg yàlla dencal na ko lu ëpp loola mm-hmm. bokk na ci yiw bi ci nekk nag mooy tey bu ñu yonent bi sallallahu alayhi waxoon ni bis sàngam la nit ñi dañuy jàpp ne bis booba dong la mën a ne te ci jamonoom gis nañ ci mu nekk ñaar fukkeelu fan ak juróom-ñaar am na ci yeneeni riwaay ci yeneeni xadiis yoo xamante ne ñu ngi ci sahih yi yoo gisoon nañ ko mu nekk ñaar fukkeelu fan ak ñett ngir gént bi mu géntoo moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne day wane ni comme mbir mi fixul beneen mbir bi nga xamante ne moom lañ ci euh, xame mooy ne yiw gi bokk na ci yiw gi mooy le fait nit ñi bu xamee ne laylatul qadr kat ah ndekete yombu ta xam loo xam ne nit ñi dañ koy xam nii mu yomb donte jamono saxaaba yi radiyallahu anhum ak jamono taabi ak yeneen ak ñeneen comme al imam al hafiz euh, Badruddin al Ayni waxe rahimahullah am na ay yooni yooni yoon ñoo xam te ne xam nañ bisu laylatul qadr kañ la te loolu siiw na ci xabaaru nit yàlla yu mag yi voilà mais en fait laylatul qadri euh, nit ki faaw mu bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi dëkki maanaam ñi ñi ñi ñi ñi teew ci daju xaas bi ngir mën a xam laylatul qadri laylatul qadri doo ko xamee noonu moo tax xabaar bu xóotu xóot la euh, laylatul moo tax euh, bi mu ne kon laylatul qadri le fait que mu rëcc ñu ñu fekk xamuñu ko maanaam yeneen bi sallallahu alayhi waxu ko bokk na ci yiw yi ci nekk mooy le fait nit ki di ko seet ci at bi yëpp rawatina ci weeru koor bi moo tax yonent bi sallallahu alayhi nag daan ñuy daan ñuy wax loo xamante ne ñu ko xamee danañ tax ba daanaka pour ñu rate ko day jafe mooy iltamisuha làmbatu leen ko fi sab'i ci juróom-ñaareel bi wa tis'i ak juróom-ñeenteel bi wal xam si ak juróomeel bi maanaam mooy ginnaaw bi ñaar fukki fan yi weesoo mm-hmm. waaye moo comme que ci yonent bi sallallahu ci boppam ci jamonoom gis na ko fekk muy vingt-troisième guddi gi ci la ñuy xamee ne ndax daf ni guddi googu dafa doon dafa tawoon mu mu sujjóot sama jëbi takk suuf si ma gis ne guddi googu moo nekkoon la laylatul qadr te guddi bi mu tombé loon mooy vingt-troisième guddi gi ci bis boobu ci guddi googu ci at booba mooy ko te pourtant fii bi mu naan làmbatu leen ko ci biir waxul at waxul loola loolu moom moo tax du nekk loo xamante ne day day day dafay ànd ak xasar ak tënk rek la mën ne waxul loolu moo tax laylatul qadri comme maanaam mooy guddik dayoo la waxoon nañ ko mm-hmm. ak yu donc maanaam mën na sax bañ a nekk ci weeru koor gi en fait loolu nag lu tumuraanke tumuraanke la ci ñi nga xamante ni ñooy awaam yi waaye xaqiqa loolu xaqiqa la loolu réalité la maanaam du loo xamante ne lo loolu moom dëgg la maanaam mooy mën na kee bañ a nekk waaye nag le fait mu wax nga ci sabee ci juróom-ñaareel bi mooy ñaar fukkeelu fan ak juróom-ñaareel bi mu jiital ko mooy lu ëpp ci li muy am ci booba la moo tax mu jiital ko ci juróom-ñeenteel ba pare doogu indi juróom bi maanaam li ëpp li muy am ci bu ci ordre bi mooy vingt cinq vingt septième guddi ci moom bu dee da nga koy dàq ci ñaar at jàpp ñetti at ñeenti at yu tegaloo na la leer ni tombe nga ci vingt septième nuit bi moom na la leer ni tombe nga ci ni ki noonu vingt neuvième bi moo ci tegu ci ci bëriwaayu probabilité bi ni ki noonu vingt cinquième bi moo ci tegu ba pare am yeneeni xadis yuy wax na ngeen ko làmbatu ci fukki fan yu ci fukk yu mujj yi waaye tamit ci guddi yi impair yi yi tóol yi ci fukk yu mujj yi lu ëpp tamit foofu lay ne am na yeneen xadis yu wax ne na ngeen ko làmbatu ci genn wàllu bu mujj ci weeru koor gi c'est parce que ëpp tamit foofu lay ne genn wàllu bu mujj gi mooy à partir du quinzième bi ni ki noonu ci weeru koor bi la ëpp lu muy am ci lu dul weeru koor lu dul weeru koor c'est très rare waaye laylatul qadri guddi gu jot laylatul qadri la ndax guddi gu jot boo ci boo boo yàlla mooy jox ko dayo rek guddi googu guddi dayo la mooy laylatul qadri mooy guddi dayo dégg nga ah, hadith boobu ah, imam al-Bukhari rahimahullahu taala solo woon na ko ci hadith numéro deux mille vingt-trois ak six mille quarante-neuf encore imaam Ahmad ibn Hanbal solo na ko ci xadis numéro vingt-deux mille six cent soixante-sept vingt-deux mille six cent soixante-douze vingt-deux mille sept cent treize ak vingt-deux mille sept cent vingt et un euh, waa ashaabu kutubu sitta imaam al-Bukhari rek moo ko ci solo xadis bi rahimahullah mu ne baabu la maanaam buntug su aal laaj Jibril alayhi salaam sayyidina Jibril alayhi salaam annabi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam anil iman di ko laaj ci mbiru iman muy ngëm wal islam ak l'islam muy wommatu gi nit ki wommatu ak cërëm yi ci yàlla wal ihsaan ak rafetal gi nga xam ne moom lay rafetal mboolem ngëmam gi lépp luy pas-pas ci moom ak lépp loo xam ne jëf na ko ci cërëm yi ak làmminam yi maanaam bu boobaa mu la wa ilmi saati ak xam-xam bi aju ci saa saa mooy yowmal xiyaamati wala boog saa dañ koy wax ah, dañ koy wax fekk dañ ciy jublu yowmal xiyaamati waaye ak saa dañ koy wax fekk dañ ciy jublu adduna euh, bu tukki jamono ji adduna bi di tukki waaw waaye ak saatu tamit de manière générale mooy heure waxtu mu ne wa bayaane ak di leeral wa ak wa ak leeralu annabi yenente bi sallallahu alayhi wasallam la woo ñeel sayyidina jibril alayhi salaam summa topp xaala wax ji mu wax ne bi muy leeral allah bi mu ko leeral la fa ne ko jaa ak dikk na jibril sayyidina jibril alayhi salaam yuallimukum mu xamal leen mu xamal leen di jàngal yu allimukum ngir mu jàngal leen diinakum seen diine imaam al-Bukhari rahimahullah daan ne fa ja'ala mu daal di def moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam zalika lii kullahu lépp maanaam muy islam ak iman ak yëpp mu tudde ko diinan muy diine ñu xam ne kon diine ji moo ëmb ñetti dimension yooyu maanaam kon diine boo xoolee dañ koy wax fekk l'islam rek lañ ci dugg waaye diine bu ñu waxee diinul islam islaam mooy suñu diine inna diina inda ak waman la waman waman yabtay xayral islaama diinan ak wa raditu lakumul islaama diinan yooyu yëpp diini boobu maanaam bu boobaa islam baatu islam boobu teg teg teg kelewul maqaamay islam bi ñu doon wax teg tamit islam bi nga xamante ne liñ ci jublu mooy jëf mooy jëf yi gi nit ki wommatu ay cëram kese te xol beeg yooyu yëpp bokkugu ci bu teg kelewul li nga xam ne mooy domaine sharia waaye bu fekkente dañoo ñëw fii ñu ne islam ne iman ne ihsan islam mooy li nga xamante ne moom mooy domaine sharia bi yépp hmm. li nga xam ne moo aju ci jëf ji yi yaram yi di jëf hmm. ak yi nga xam ne moom la làmmiñ yi di wax ak yi nga xamante ne moom mooy dox ci diggante mbindeef yi seen biir hmm. ak yooyu yépp moom la ñu tuddee islam bu boobaa mooy mooy concerné islam muy dimension bi bu moom la ñuy tuddee xam-xam ba ci aju moom la ñuy tuddee fiqh te jëmmi tëral gi moom la ñuy tuddee sharia bu fekkente ne ngëm la imaan bu boobaa li ñuy wax li imaan moom mooy lan moom mooy li nga xam ne moom la nit ki di fas ci xolam te mooy baatu laa ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wasallam ak lay wër-wër loo ci loola ci xam-xam yiy tourné ci loolu yëpp bu boobaa xam-xam bi nga mooy li nga xam ne moom moom la moom la moom lañ koy jàngale moom mooy loolu maam li nga xam ne bu nekkee ci xolu nit loolu la ñuy tuddee tawhid su fekkente ni ko nit ki yéegee ci xolam moom la ñuy tuddee tawhid te mu dëggal ko saxal ko waaye ni nga xamante ne mooy xam-xam bi ñu tudd moom mooy aqida mooy pas-pas moom moo tax xam-xam boobu ñu tuddee ko ilmu ak ah, moom ñu tuddee ko al aqida hmm. ah, nit ki noonu bu fekkente ne dañ kaa xóotal ñu tuddee ko ilmul kalaam maanaam bu ñu ko xóotalee mu jaar par raisonnement ci ay raisonnement yoo xamante ne eh, raisonnement eh, cartésien la boobaa lañ koy tuddee ilmul kalaam voilà théologie mooy théologie rhétorique bi di am foofu bu fekkente ne dañoo tuddee nag ihsaan maanaam mooy rafetal gi nit ki rafetal léppum suy appliquer charia ci mboolem fànn yi ba pare di appliquer aqidaam maanaam aqidaam mu war koo sellal muy taw tawhid bi rafetal gi mu koy rafetal loolu moo tudd ihsaan léegi moo tax ihsaan xam la koy jàngale tax ba nit ki mën a nekk koo xam ne day nekk ci ihsaan bu rafet booba loolu moo tudd tasawuf ci xam-xam loolu moom moo tax ku ne la tasawuf lu bees la nee ko fiqh itam lu bees la aqida itam xam boobu lu bees li ngay waxti ni ni ni ni amee ay imam ay ngir te kenn ŋàññu ko ñu xam ne maliki yi ñii la xanafi yaa ngi Shafi'i yaa ngi et cetera te kenn nga ñu ko noonu dong lañ mën a gisee ni ci wàllu ihsan noonu la mën a amee tiijaan yi nekk nii naqshbandi yi nekk nii qadiri yi nekk nii ñeneen nekk nii te kenn waru koo ŋàññ maanaam loo tontu ci lee rek buñ la maanaam question boo posé ci lii dañ la koy laaj fële loo ca tontu foofu mooy doon tontu bi fii jeex na voilà léegi euh, ci wàllu ni iman tamit noonu la amee ay imam noonu lañ xamee ni atariya yi imam ahmad ibn hanbal mooy seen imam noonu lañ xamee ni asha'ira yi imam abul hasan mooy seen imam noonu lañ xamee ni maturidi yi imam abu mansur al maturidi mooy seen imam ci domaine u mooy aqida ñu tudde ko aqidatu ahlu sunnati wal jamaa imam at-tahawi rahimahullah mu taalif ci aqidatu bayaanu aqidatu ahlu sunnati wal jamaa ci pas-pasu Maturidi yi la ko teg te dafa ne moom moo nekkoon pas-pasu imaamu diine ji imaam Abu Hanifa te an ibn Sabit ak Yaqub Ibrahim al-Ansari mooy Abu Yusuf ak Muhammad ibn Hasan ash-Shaybani rahmatullah radiyallahu anhum la ci teg kon ñii ñooy imaamu Maturidi yi et cetera maanaam kon ñetti domaines yi ñooy dimension islamique domaine boo ci teg xoolal nan maanaam euh, dafa am seen ay imam domaine bu ne loo wax loo ŋàññee tasawuf rek kon demal nga ŋàññee ko la même chose ci aqida nga ŋàññee ko la même chose ci fiqh bi mustalahaat yi nag dañ na la mushahaat fil mustalah maanaam amul xëccoo ci mustalax mustalax mooy terminologie nit ñi duñ xëccoo waruñoo xëccoo ci terminologie te loolu ñëpp d'accord nañ ci loolu bu leeree ba leer da ngay gis ne problème yi ñuy coow yëpp en fait mat ko li gën daal mooy ñun ñëpp nañ nekk ay jullit te wax ne inna nii minal muslimin man de ci jullit ñi laa bokk waaye loolu terewul nga nekk maliki est dañ naan la yow neel man parce que maanaam parce que da nga ne innanii minal muslimiin rek nga ni amuloo droit nekk maliki wala na amuloo droit nekk shafi'i wala hanbali amul kenn ci borom xam-xam yi ku mësa wax loolu te pourtant alquran lu mu ñu wax in nee leen innanii minal muslimiin naka noonu ci domaine tasawuf ci domaine kon ihsan noonu nga mën a nekkee am droit nekk murid wala xaadir wala tiijaan wala leneen ku nekk am na droit bi te terewul mu mën a wax innani minal muslimina te yeneen bi sallallahu alayhi wasallam lii lépp la tuddee diine moo tax mu ne it mu imaam al waxam bi dafa garaw ah le mu indi affaire bii nii ba pare leeral ne ba pare daan ne lii lépp mu dugal ko ci biir diine kon kenn moo mën a taxaw ne mbir mi du diine kenn mënatul taxaw wax ko o gis nañ imaamu waa imaamu waa ahlu tasawuf yi ñu ci seen xadiis yi ñoom Muhammad ibn Sirin ñoom Hasan al ñoom ah imaam al-Junaydi et cetera imaam Junaydi ñëwaguñ gisaguñ ko waaye insha allah daañ ko gis ci ay xadiisam moom tamit ak ñeneen radiyallahu ta'ala anil jami' imaam Ahmad ibn Hanbal dafa dañ koo boole sax ci bor imaamu tasawuf yu mag yi téere dem gis ñuy indi waxu imam Ahmad ibn Hanbal Sufyan as-Sawri dama ko fàtte Sufyan ibn Uyayna rahmatullah al-jami voilà euh, tariqa mooy lan mooy li nga xamante ne moo lay ab ci domaine ihsan la lay jàppale mooy xam nga sharia bi dafa am aqida bi en fait dañ koo ber mais boo xoolee xadiis bi leeral lislaam bi naan dañ koo tabax ci juróomi ponk ponk bi mu njëkk indi moom mooy domaine u aqida maanaam nga xam ne daf ko ci dugal mu nekk benn moo tax bu ñu nee sharia bi après ñu tudd ihsaan muy xaqiqa moo tax dañ naan sharia ne xaqiqa mooy ihsaan te daañ ko gis mooy an ta'budallaha ka annaka taraahu fa in lam takun taraahu fa innahu yaraka mooy nga jaamu yàlla comme si yaa ngi koy gis te xam ne soo ko gisul moom ñu ngi lay gis mooy lan mooy jaamu yàlla booy def nga jaamu ko ci anam goo xamante ne yàlla day mel ni yaa ngi gis yàlla xaqiiqatan sa xol ajuwul ci leneen lu dul yàlla te noonu nga koy dundee moo tax gisoon nañ ko yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ne ku bàyyiwul waxu caaxaan ak def ko yàlla soxlawul nga bàyyi sa lekk ak sa naan ci koor gi nit ki noonu koor gi gën ci koor gi gisoon nañ ko mooy nit ki dundam yépp mu nekk woor mooy mu bàyyi leneen lu dul yàlla mais loolu bu may appliquer charia nu may def ba dund xaqiqa bi mooy may jaamu yàlla maanaam ma koy dund réellement lu nekk ci jëf ji ma koy dund pleinement ci sama xol sama ma teewlu nekk ci te sama dund gi yëpp nekk loolu loolu moo ko bëggee def nu may def loolu moo indi tariqa tariqa mooy lan mooy yoon yoon wi nga xam ne mooy tax booy appliquer charia nga mën a dund xaqiqa maanaam mooy li nga xam ne ci dimension islam ñu lay wax loo ci appliquer rek ah nga mën a dund ihsan bi pleinement loolu rek ay tariqa mooy mooy yoon moo tax la bi relier ñaar yooyu jeex na loolu mooy tariqa voie boobu nag tegtalewul ne benn rek la am na ay boromi xam-xam yu mag ci sharia noonu la amee ay boroomi xam-xam yu mag ci ihsan yoo xamante ne ñoom ñoo lay jëlee ne la booy appliquer sharia kaay ñu wan la nan ngay dundee ihsan bi yoon woowu moo tax mu bëri ni mu amee ay mut imam a'imma mujtahiduna ci domaine bi la amee ay a'imma mujtahiduna ci domaine bi moo tax mu indi tariqa yu wuute mais ñoom ñëpp ñoo bokk li nga xam ne moom mooy fondement am maa yi nga xamante ne moom la leen ñu bari di ŋàññe yoo xamante ne vraiment xamuñu ko ñaari buntu kese bu njëkk bi mooy ñiy woote woo ci yoonu tasawuf te dëgg-dëgg en fait ay saay-saay lañ mooy benn wala boog ñi nga xamante ne ñoom ñooy te ñooñu dañuy bëri ñooñu dañoo bëri moo tax gaa yi di di di jaxase di jaawale parce que dañuy gis mbooloo mu bare bare ba di nekk ci domaine boobu wala boog ñoom ñu nekk ci loo xamante ne maanaam di wax loo xamante ne seen domaine la domaine bu ne nag ka ne moo ko gën a xam mm-hmm. xam-xam boo jël ka ca nekk moo ko gën a xam kenn ca biti loola mënul corriger ka ca nekk tey man awma droit ñëw ci médecin yi naan leen li ngeen di dem nii lii euh, du nii parce que en fait boo leen ko defee waa ji day dee. parce que man du ma médecin ñoom ñoo ko gën a xam mënu ma leen jàngal seen métier te bu ñu toppee ba mbir mi ba topp ko su dee nangu nañu rek ñu topp ñu dem ñu xool ñu wan ñu te ñu dem ca ña nga xam ne ñoo yor xam-xam ba ca dëgg dinañ gis ne ndekete lépp dafa dëppook alquran ak sunna dégg nga mu ne kon euh, mu ne. Euh, mu ne wamaa ak lépp li nga xam ne dama ci leeral tamit lépp loo xam ne bayyana leeral na ko annabi yenente bi sallallahu alayhi wasallam li wax bi ci euh, wafdu abd abdul qays mooy euh, wafdu mooy délégation délégation abdul qays minal imaani ci ngëm euh, loolu dinañ ci ñëw ci buntu yi ci teg mooy baabu al xumus minal imaan Euh, waaye ci xadis boobu gis nañ ci ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ne mu ne amarahum ne amarahum bil imaani billah daf leen digal ci ngëm yàlla wahdahu moom kese qaala mu ne leen atadruuna ndax xam ngeen mal imaanu luy ngëm billaahi ci yàlla wahdahu moom kenn qaalu ñu ne ko allahu yàlla wa rasuluhu ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam alamu gën a xam qaala mu ne leen shahaadat mooy seede am ne liberté wuur mooy laa ilaha amul benn ak mooy laa ilaha illa allah firi nañ ko fii lu bari wa am na te ne muhammadan sayyidina muhammad rasulullah mooy ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam wa iqaamu salaat ak taxawal julli wa itaa zakat ak joxe azaka wa siyaamu ramadan ak woor weeru koor wa an tuti'u te wa an tu'tu te ngeen joxe minal maghnami ci maanaam li ngeen koomal alxumus mooy xumus ki mi ngi ci xadis bi xadis di nga ko gis wa alxumusu minal iman Euh, mooy xadis numéro voilà numéro cinquante trois ah kay xadis numéro cinquante trois dégg nga kon euh, kon lam leen wax ci ngëm lim leen leeralal ci ngëm mi leen lii maanaam loolu tamit dinaa ko leeral fii wa qawlihi ak wax bi wax moom borom subhaanahu wa taala aji kawe ne waa man képp koo xam ne yëpp taxi sàkku nga xayral islam yi lu dul ci lu dul islam diinal nga def ko diine fa lan yuqbala minhu kenn du la ko nangul yàlla du la ko nangul malaa yi duñ ko nangu way gëm ñi duñ ko nangu kenn du la ko nangul te boo demee ci àllaaxira bokk ci ñu perte qaala bil isnaad al muttasil fi awwal al kitaab ilay ah, radiyallahu ta'ala anhu imaam al Buxaari nee na haddasanaa Musaddad gisoon nañ ko mooy Musaddad ibnu Musarhad ibnu Musarbal ibn Mustawrad al Asadi rahimahullah muy Abul Hasan mooy dàqatam Abul Hasan al Basri ñu koy wax Musaddad muy laqabam euh, waaye wax nañ ni turam mooy Abdul Malik ibn Abdul Aziz Musaddad nag mooy laqabam euh, dégg nga euh, imaam voilà kaana min a'immatil asbaat bokkoon na ci imam yu mag yi sax yi comme ni nga xam ne noonu la ko al kii waxe ni ko euh, Zahabi ra wax rahimahullah waxe te nekkoon nag imam maanaam imam bu mag la Musaddad ah Abul Hasan al-Basri bi rahimahullah comme waxoon nañ ko bi imam Bukhari doon wax naan Musaddad moom comme turam la rek noonu la mel qaala haddathana Isma'il ibn Ibrahim gisoon nañ ko mooy Ibn Ulayya moom la ñuy wax imam Shafi'i da doon wax haddathana imam Sëriñ imam Shafi'i la haddathana Isma'il Ibrahim alladhi yu'rafu bi Ibn Ulayya parce que daf daan bañ Ibn Ulayya daf ko daan bañ parce que xam nga ku ñu dàkkantele yaayam ñaare mooy ki nga xam ne xamuñu baayam ah <coughs> parce que ci l'islam ki amul baay ci l'islam yaayam lañ koy dàkkantele lañ koy askanale ah voilà comme ci ci te loolu lu bari mën na ko indi bu njëkk bi moom mooy comme lu demee ne Seydina Isa moo tax Isa ibn Maryam lañu wax alayhi salaam ah al-Masih Isa euh, beneen cause bi moom mooy koo xamante ne doomu doomu yoon kooku tamit yaayam lañ koy askanal luñ ko askanale baay bi bi mooy lu demee ne ke koo xamante ne ay waajuram dañoo def lay aan maanaam mooy waajur. dafa dafa dafa am soxna soxna si ëmb wala mu am doom moom mu ne kii man juruma ko ñu wax jëm kaw jëm suuf mu ne kii daal man daal juruma ko d'accord ma ne maa bu fekkente ne booy loolu mooy kon tuumaal na soxna si jàdd yoon waaye bu boobaa buñ defee li ñu waatoo ñu giñu rëbboo bu boobaa nag dañuy ku nekk day dem ci wàllam waaye yaay ji la ñuy doom ji doom ji duñ ko askanalee baay bi waaye kenn du considérer doom ji comme doomu voilà ba mu jàdd yoon dégg euh, ci moo tax Ibnu Ulayya lañ ko xamee voilà moo tax imam Ash-Shafi'i rahimahullah doon wax loolu ndax la Ibnu ya daf daan bañ ko ko wax waaye comme moom lañ ko xamee Ismaïl Ibnu ya ngir yaayam lañ gën a xam ndax moom moo nekkoon boroom xam-xam bu mag bi moo ëppoon xam-xam baay bi moo nekkoon boroom xam-xam bu mag bi daan jàngale Basra nekkoon sëriñ bu mag bi foofu jamono moo tax ñu ko moo tax comme nag doomam moom lañ gën a xam maanaam Ismaïl ibnu Ulayya moom comme niñ ko waxee bokk na ci ay maanaam euh, maanaam ne moom moo moom mi ngi génn àdduna cent quatre-vingt-treizième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu nekkoon Abu Bishr am na ñu ne cent quatre-vingt-quatorzième année la génn àdduna rahimahullahu taala Yahya ibn Sa'id al-Qattan nee na moom moo gën a sax Wuhayb rahimahullah euh, mu ne qaala mu ne axbarana xabarana Abu Hayyan at-Taymiyu te moom mooy Yahya ibn Sa'id ibn Hayyan at-Taymi rahimahullah moom mooy Yahya ibn Sa'id waxoon nañ ne la Yahya ibn Sa'id yi ci kutubu sitta ñeent la Yahya ibn Sa'id al-Qattan Yahya ibn Sa'id al-Ansari Yahya ibn Sa'id at-Taymi ak Yahya ibn Sa'id al-Ansari Yahya ibn Sa'id al-Umawi Yahya ibn Sa'id al-Qattan Yahya ibn Sa'id at-Taymi ak Yahya ibn Sa'id al-Ansari rahimahullah rahmatullah alayhi kii moom mooy kenn mooy Abu Hayyan rahimahullah moom ak Yahya ibn Sa'id al-Ansari ñoo bokk génération ñoom ñoom ñaar ñoom ñooy ñooy ñooy ñoo bokk génération yeneen ñaar Yahya ibn Sa'id al-Umawi ak al-Qattan ñoo bokk génération voilà mu ne moom kon dàqante la moo nekkoon Abu Hayyan euh, cent quarante-cinquième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la génn àdduna imaam muslim daf doon wax naan kuufi min xiyaari naas kuufi kuufa la dëkkoon waaye ci ñi gën ci nit ñi la bokkoon euh, qaala mu ne an abi zur'a te moom mooy euh, abu zur'a ibnu amr ibnu jarir ibnu abdullah al bajali al kuufi ni nga xam ne noonu la tuddoon nag borom xam-xam yi dañ cee wuute am na ñu ne haram la tudd ñu ne abdullah la tudd ñi ci def ne abdurrahman la tudd ñenn ñu ne amr la tudd ñenn ñu ne jarir la tudd maanaam moom dafa siiwee woon lan dàqatalam mooy kunyaam moo tax Abu Zur'a la gën a siiwee mooy Abu Zur'a al-Bajali al-Kufi euh, rahimahullahu ta'ala euh, bokkoon ci taabi'i yi ah, ci taabi'i yi ci yu mag yi gisoon gis na Seydina Ali karramallahu wajhahu euh, imam Az-Zahabi dafay wax ne wa kaana thiqatan nabilan sharifan kaseeral ilmi voilà bokkoon maanaam nekkoon na siqa nekkoon ku ku ku baax ku sell ba pare bari woon xam-xam lool mu ne an Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu moom gisoon nañu ko Abdurrahman ibn Sakhrad ad-Dawsi rahimahullah radiyallahu ta'ala anhu warda wa nabi qaala mu ne kaana nekkoon na annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam barizan di aji feeñ yow man bés maanaam feeñ bés lin naa fa ataahu mu daal koy jikkee Jibril alayhi salam fa qaala mu ne maanaam moo tax ci riwaaya xadis bi xadis hmm. sayyidina Abu Hurayra bi radiyallahu ta'ala boo xoolee euh, waa Iraq tam ñoo ko solo ah hmm. voilà mais euh, bii xadis bi mooy muttafaqun alayhi waaye xadis sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu bi imam an-Nawawi indi ci arba'ina yi kooku imam Muslim rek ko solo rahimahullah hmm. waaye li tax mu bàyyi fi booba te indi bi mooy dafa am ñenn ci ruwaat yi insha allah daañu ko bu ñu gis Sahih Muslim ñenn ci ruwaat yi ñoom ñoom Kahmas et cetera ñoo xamante ne euh, dañoo am ay wax ci seen i mbir maanaam ak wuute ci riwaayaat yi maanaam ci euh, euh, riwaayaat yi maanaam kan moo jëlee ci kan wuute boobu bi mu ci amee xaw a bari moo tax imaam al-Bukhari rahimahullah bàyyi ko waaye imaam Muslim rahimahullah indi na ko ngir dëgër gi mu dëgër ci ne même bu ñu wuutee ci ne kan moo soloo ci kan mais buñ ko toppee bëri bi mu bëri dinañ gis ne kon wala léeg-léeg possibilité wu ne nit ki daf ko soloo ci kenn ba pare soloo ko ci sëriñu kooka loolu day am ma déggee ci yow dara ba pare dem ci kan ko déggee woon ma déggee waat même wax ji ci kooku léeg-léeg ma soloo ko ci yow léeg-léeg ma ko ci sëriñ bi ci boppam mu ne kon euh, kon fa ataaw mu dikkee ko Jibril ah, Seydina Jibril sa salaam xadis bii la ñu tuddee bi Jibril fa qaala mu ne mu laaj ne mal imaanu lan mooy ngëm qaala mu ne al imaanu ngëm an tu'mina mooy nga gëm billaahi ci buur yàlla wa malaa'ikati ak malaakaam yi wa bi liqaa'ihi ak daje ngay daje ak moom wa rusulihi ak yenn ah waaw wa kutubihi waaw ñëw na ci fi wa yii ak téereem ak téereem wa bi liqaa'ihi ak daje gi nga xam ne moom lañuy ñuy moom wa rusulihi ak yeneen taami alayhi salaatu wa salaam wa tu'minu te nga gëm bil baax ci dekk gi maanaam dañuy gis ne kon tasarrufu ruwaat ñoo am fii maanaam da nga am na yeneen hadith ah, an tu'minu billahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil aaxir wal qadari xayrihi wa sharrihi ak ndogal ah, bu baax bi ak bu mooy ci beneen riwaaya xulumihi wa murrihi maanaam ba ca ak bi ci naqari hmm. nga gis ne tasarrufu ruwaat moo am ci mbir mi. maanaam mooy ñi solo xadis bi ñoom ñoo soppandiku ci baat bi waaye maanaa bi ala kulli haal dañ ko indi loolu mooy riwaayatu bil maanaa mooy indi wax bi waaye ci maanaa bi bañ ko indi ci baat bi qaala mu daal di wax ne mal islaamu lan mooy islaam qaala mu ne ko islaam an ta'budallaah mooy nga jaamu yàlla wala tushrika te doo bokkaale bii ci moom mooy lii moom mooy lan mooy shahaadat an laa ilaaha illallaah wa anna muhammadan rasuulullaah dégg nga watu qiimata na ngay taxawal as-salaata julli watu addi te ngay joxe joxe az-zakaat a al-mafruuda bay farata wata suuma te nga woor ramadaana weeru koor te am na ci riwaaya sayyidina Umar bi lan rabi'an wa tahajjal bayta nga at néegu yàlla bi mu ne xaalal mu ne mal ihsaanu lan mooy ihsaan rafetal googu mooy lan kon maanaam kon dimension bi gis ni benn bu ci nekk da lay indil dimension bi bële islam ay mooy jëf mooy iman mooy xol bi islam islam mooy cër yi li nga xam ne ci cër yi la ak làmmiñ bi waaye euh, ihsaan mooy maanaam dañ ciy jàngee tamit ne fii ci li mu wax ci ihsaan islam ni mooy nga jaamu yàlla te doo ko bokkaale ak dara mooy ne boo waxee boo seedee baatu laa ilaaha illallaah muhammadu rasulullah sallallaahu alayhi wa sallam dugg ci l'islam li muy tekki mooy baat bi la muy tekki engagé wu nga ci def di ko jëfe te gëm nga ni loolu nga war a def loolu lay tekki mais tekkiwul rek nga wax ko noonu rek dugg de li muy tekki mooy nga wax ko engagé wu ci ne da ci dugg dégg nga mu daal wax ne nee na kon ihsaan mooy xaala mu ne ko lan mooy ihsaan mu ne ko mooy an ta'budat mooy nga jaamu allah bur yàlla ka annaka kem ki ne yow taraahu da koy gis fa in lam fa in bu fekkente ne lam takun yow nekkoo koo xam ne taraahu da nga koy gis fa inna woo nako moom yaraa sax mi ngi lay gis maanaam kon nga xam ne lii mooy niveau parce que benn bu ci nekk day wax li gën a tuuti ci mbir mi kon lii mooy niveau bi gën a baa aussi ci ihsan bi muy wax ci islam niveau bi gën a baax ci islam la wax muy wax ci iman niveau bi gën a baa ci iman la wax mooy nga gëm yii ihsan tamit mu wax niveau bi ci gën a baax waaye niveau bi ci gën a kawee ci iman et ci ihsan amul maanaam ponkam yi amul fu ñu yam dañoo infini ponki ihsaan dañoo infini lu tax parce que lu nekk mën nga cee def rafetal rafetal ci lu ne rafetal ni nga moo tax yenn ci saa sama inna allaha katabal ihsaan ala kulli shay yàlla dafa dogal ci li ci rafetal ihsaan ci lépp ak inna allaha yuhibbu min abdihi idha fa'ala shay'an an yutqina yàlla dafa bëgg ci jaamam buy def dara mu rafetal ko def ko na mu gën a rafetal maanaam kon nañu gisee ni i ndagate ihsaan ah ponkam yi ñoom dañoo infini waaye tamit dañ ciy gisee ni waaye njombortalu ihsaan nag mooy ngay dem bay gis yàlla ci lu ne di dund yàlla ci lu ne mu am ci biir loolu mu am parce que iman mooy nga gëm mooy la foi mooy capacité bi nga am ci nangu dara doonte yow amoo ci preuve moo tax imaan lépp ci kumpa la aju mooy alladhina yu'minuna bil ghaybi lay wax dañoo gëm mais lépp dafa aju ci kumpa mooy leeru la waaye nag niveau bi bi nga xam ne boo demee ba niveau ihsan ba rafetal ba sell maanaam ni ngay incarner mbir mi mooy yaqin mu am ilmul yaqin aynul yaqin ak xaqul yaqin boo demee nag yow ba ci xaqul yaqin mooy da nga koy dund moom la maam Ibrahima alayhi salaam doon wax naan walaakin liyatma'inna moom la indi ci buntu ci début kitaabul iman bi maanaam dund gi muy dund yaqin maam de telle sorte que maam Ibrahima alayhi salaam gëmoon na lan gëmoon na ne yàlla mooy dundal kuy dee te xamoon na ko segam man mi maa ko gëm xam ko kay mooy maam Ibrahima alayhi salaam waxaale wuñ ko <laughs> ah, mais euh, ni mu ko limu mu mu ne waaye sama xol dal bi bu fekkoon te ne muy mooy sama xel dal ci ne yàlla ndekete yaay da ngay def loola xam ngeen ni loolu du loola segam man mii mu la sama xel dal ci loola waaye li mu mooy sama ngëm yokk ca mooy ma dem ba dund xaqul yaqiin bi maanaam mooy ma réaliser moo tax fikk rey dundal ak ak ak ak dundalaat ku dee maanaam rawatina dundalaat ku dee gi maam yàlla def ko ci moom moo tax mu doon woppi ci ñuy dundaat moom mu ndax li li nga xam ne mooy maa ko gis ak maa ak xam naa ko leer na ma xam naa ko bokkut ak gis naa ko de gis naa ko boo ko teg dund naa ko de ñoom ñaar duñ benn xaqul yaqin boobu moom nag moo tax mooy dangay dem ba nga xam ne yow da ngay dund yàlla da ngay jeex ci yàlla da ngay gis yàlla ci lu ne loolu mooy martab mooy fi gën a kawe ci ihsan te moom mooy lan mooy nga jeex ci yàlla te loolu mën ta nekk lu dul nga jeex ci yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax kon a ah, fii tamit am na beneen mbir mooy xulaatu suufiyee comme la xaafis ibn Hajar wax rahimahullah ne ñoom dañuy wax naan fii mooy mooy ne ka annaka tara moo tax mu ne moo tax ñoom ñu naan fa in lam takun mooy nekkut maanaam bu boobaa lim ci jub ñu ne mooy mooy waa waa mooy suuf yi suuf yi gis nga ñu loolu lañ doon wax gaa yi ñi ngàññi ci suuf yi yëpp lu ci ëpp daa fekk ne mooy saay-saay yi ci ñoom wala ñi nga xamante ne xamuñu dara ba pare di bëgg a jaay lu ne mooy mu ne ñu dañ naan fa illam takun boo demee ba nekkatoo taraahu da ko gis loolu déjà ci naxu jubul parce que fa illam takun bu fekkee charte boobu beneen bi day nekk loo xam ne majzum la dañ koy jazmu te moom mooy taraahu lay doon du am alif te am na ci riwaaya comme ni mu nekk Sahih Muslim fa innaka illa taraahu kon kay léegi leer na riwaaya boobu mooy bu dee yow gisoo ko. kon boobaa ñoo xam ne jubluwuñ ci loolu te loolu waxu caaxaan la maanaam euh, di di def tamit euh, di di jéem a def maanaam di di jig di dayo ci ci ci ci ci di firi mbir mi nu mu nekkiwut loolu itam baaxut mu ne ko xaala mu ne naa Jibril alayhi salaam ne ko mata saa waaw ana saa kañ lay taxaw maanaam yowmal xiyaamati kañ lay ñëw xaala hmm. mu ne mal mas'uulu maa nekkul ki ñuy laaj an xaa ci saa hmm. bi alama di ki gën xam ne nag saa ci ko koy laaj maanaam ñoom ñaar ñoo yam ci xam ngiñ ko xam hmm. waaye wa sa waaye danaa la xabaare an ashratiha ci ay eh, ci ay gis nga tontu bi mu ko tontu ne ki ko gën a laaj ki ko ki koy laaj gënu koo xam ki ñu koy laaj loolu jubluwul ci ne man xamuma ko yow xamu ko ndax moom xamoon na ni Seydina Jibril la alayhi salaam gaa yi ci def ñoo xamul woon ni Seydina Jibril la alayhi salaam looloo tax mënuñu cee doggu ne li muy tekk mooy man yent bi de xawuma ko waaye li ci gën a leer ci tontu bi mu ci gis mooy bi imam al-Qurtubi def rahimahullah maanaam pas imam al-Qurtubi bu ñu waxee ci xam-xamu xadiis imam al-Qurtubi kan lañ ci jublu Abul Abbas lañ ci jublu Abul Abbas al-Qurtubi mooy sëriñu Abu Abdullah al-Qurtubi Abu Abdullah al-Qurtubi mooy borom tafsir Abul Abbas al-Qurtubi mooy borom sharh mooy mooy borom Muslim sharh Sahih imam Muslim rahimahullah tontu bi mu ci tontu luñ gis mooy tontu bi ci gën a kii mooy ne dafa ne bi mu ñu gisee nii. laaj bii dafa bari luñ koy laaj comme ni mu ñëwee ci ay aay yu bari bari wa yaquluuna mata hadha al wa'du in kuntum sadiqin wa yaquluuna mata ah? ak ak ah, ah, ak yeneen ak yeneen yu baree bari yoo xam ne comme ni mu rafet ci alxuraan rek ne da leen laaj mbiru yowmal xiyaam kañ la kañ la kañ tukki mu mu tontoo lii ngir wax ñi nekk ci assistance bi ne laaj bi bu leen ko laajate maanaam ngir ñu xam ne lii kat du lu ñu laaj ngir ne biñ ko ko laajee moom yenente bi ci boppam sallallahu alayhi wasallam tontu wu ci daf ni rek kiñ koy laaj gënu ko riire ki koy laaj yaa ngi dégg moo tax Cheikh Abdou Dabba radiyallahu anhu ne eh, biñ ne ko am na ñu ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam xamul yowmal xiyam kañ la dafa ni <laughs> dafa mer ne man bu ma génnoon àdduna nekk sama bàmmeel sax ba nga xamante ni buñ ma ne këpp këpp sax wax man ne ma yow man xam kañ la ma wax la ko mm-hmm. man yeneen bi xam ko te bokk na ci li koy wane mooy li wane ne yeneen bi sallallahu xamoon na ko mooy lim ne lim ñu nettali te xadiis yu bari nettali ko ne laaj leen ma fii ba yow man xam li fii xew ma tontu leen ak xadiis yu bari yi nekk li ne daf doon wax naan di nekk li nit ñi yowmal fii ba yowmal xiyaam li fi nar a xew moo tax saxaaba yi doon wax naan radiyallahu anhum naan ñun de jàppoon nañ ko ñen lu bari nag fàtte nañ ko waaye fii ba yowmal xiyaam li fi nar a xew yëpp wax nañu kii nga xam ne moo lay wax pour succession affaire yi kay ba yowmal xiyaam mooy xam nakañ la et cetera dégg nga mu ne kon nag waaye danaa la xabaare ci ay mandargam mu ne isa saa yoo xamante ne wala da junna um-, Ah, jaam bu jigéen ba rabbaha boromam maanaam bu jaam bu jigéen ah, jure boromam loolu am na ay fiir yu bari yu ci borom xam-xam yoo bokk na ci ah, jaam bi nga xamante ne maanaam dafa dafa dafa jur maanaam maanaam jaam bi boromam maanaam ki ko ki ki ko moom sangam moo tëdd moom am ca doom bu boobaa doom jooju mooy sababu ñu ñu goreel ko ndax après dootuñu am droit jaay ko dootuñu amati droit jaay ko te bu waa ji génnee àdduna mu daal di gore loolu la ñuy wax umul walad euh, walla bopp tout simplement mais loolu imam an-Nawawi rahimahullah daal ne déedéet mbir mi mënta nekk loolu lu tax parce que amoon na temps yent bi ci boppam sallallahu alayhi wasallam du am du nekk condition am na ay wax yu bëree bëri ci am ne ab masalan mooy ñi nga xamante ne seen yaay yi dañuy mujj di jur mais mais ñoom ay jaam bi ñu juree ñi ñu jur nekk ay buur bu boobaa ñu nekk mel ni seen na ñu ne ah, li muy li muy tekki mooy bu ja maanaam jigéen ji que muy jur ndax am na beneen euh, rab ba taxa ci beneen riwaaya mooy mooy mooy sangam bu jigéen maanaam bu boobaa nga gis ne problème mu góor yi yëpp di daal di ce qui veut dire que ni doom ji rek lañ ci jublu mu nekk góor wala mu nekk jigéen te bu boobaa li muy tekki mooy lan mooy ne jaam bi moom day am doom waaye moo la bopp jigéen ji ci boppam jigéen rek mooy amata bu boobaa dootul tekkeeti jaam mais li muy tekki rek mooy jaamu yàlla al ama mooy comme ibnu ibnu abdika ibnu abdika ibnu amatika naasihi fii yadika maadin fii hukmuka adlun fii qadaa'uka comme niñ koy do defee ci jàng bu ñu jullee néew kii sa doomu kii kii sa jaam la di sa doomu jaam bu góor di sa doomu jaam bu jigéen mooy ama bu boobaa bu fekkee ne loolu lay tekki moom mooy ne jigéen ñi dañuy sukk jur seen ay sango maanaam mooy lan mooy jigéen ñi buñ demee ba buñ juree doom doom jooja mooy wëlbati ko mel ni moo leen yilif en fait contraire au lieu moom mu nekk kilifa gi déedéet léegi jigéen ji ci boppam mooy nekk maanaam seen doom yi gone yi mhm. ñooy conditionné kër gi mhm. voilà di di dogal lu joxoon yaay ji dagg par force te du sañ a bañ ah voilà te loolu moom sax la yoo xam ne mu ne wa isa te buñ demee beneen beneen mandargaa ngi nii saa yoo xamante ne tataawala dana xëccoo dana dana danay dinay nem di xëccoo maanaam di jéem a njool di gën a guddal aatul euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy sàmm al ibil gillem al buhum muy ñuul kukkuye maanaam bu boobaa al buhum day dellu ci ah gëllëm yi maanaam ci nekk mandarga ci gëllëm ndax gëllëm yu ñuul xam nga ñoom al xumurul na am maanaam mooy gëllëm yu xonk dañ ko daan firé di ko wax di ko di ci jublu alal ju bari maanaam ngir valeur gi mu am waaye gëléem bu ñuul moom dañ koy wax ngir wax rek gëléem bu doyee di daal bariwul bariwul solo wala boog mu ne ru'aatu ñi nga xam ne ñooy sàmm yi al ibili gëléem yi waaye al buum ñi nga xam ne dañoo ñàkk mooy ñi nga xam ne fuqara shadidul faqr ne ñoo ñàkk waaye tar gi ñàkk bu fekkente ne ñooña nga xam ne ñoo dëkkoon ca kaw ga di sàmm ay gëléem nekk ay sàmm amuñu woon dara dëkkoon ca kaw ga ah bu ñu demee ba di xëccoo di gën a guddalante fil bunyaani ci tabax yi di gën a ñëw ci dëkk bi moom ko yor euh, yor tabax yi gën a kawe maanaam ñu jóge ci àll ba ci kaw ga léegi bu fekkente ne ñoom ñooy ñëw ci dëkku taaxi buñ nekk moom immeuble bi ñu ne diw ñu gis ne ca kaw ga la jóge <laughs> mu ne loolu fii xamsin dafay dugg ci juróom ñi nga xam ne laa ya'lamuhunna kenn xamu leen illa allah ku dul buur yàlla topp talaa mu daal di jàng annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam inna allaha indahu ilmu saa waaw fii xam te mooy ci juróom yi mooy juróom yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci jeexatul suratul luqman bi borom bi subhaanahu inna allaha indahu ilmu saa wa yunazzilul ghaytha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madha taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamutu inna allaha alimun khabir maanaam mu ne inna allah li wér boor mooy bur yàlla indahu nekk na fa moom ilmu saa xam-xamu saa wa yunazzilu te moom mooy wàcce al ghaytha taw bi taw bi xettali mooy ghaytha dañu ko tekk taw bi te bi xettali nit ñi wa ya'lamu te moom moo xam maa li nga xam ne fil arham nekk ci biir yi wa maa tadri te xamul nafsun bakkan maa loo xamante ne maaza ana lan mooy li nga xam ne taxi bu moom lay fàggu xadan ëllëg wa maa tadri te xamul nafsun bakkan bi ay ardin ci ana ci ban suuf tamutu ci liy génnee àdduna ndax inna allah li wér bu wóor mooy buur yàlla alimun mooy ci xam ba xam lépp dañ lépp xabirun mooy ci dañ ko mooy ci xam sew sew mbir ah aaya bi nag mën naa nekk lënt lënt maanaam ndax juróom yi mu fi tudd tegtalewul ne maanaam li mu wax mooy ne yàlla moom maanaam moom fa moom la xam-xam yi nekk am na tamit ci beneen aaya na wa indahu mafatihul bi la mu illa hu yàlla fa moom la caabi kumpa ne moom rek ko xam euh, kumpa yii yii nga xamante ne moom la yii nii juróom yi la yent bi sallallahu ne yii moom yàlla rek moo ko xam maanaam aaya bi la ci jublu waaye lënt lënt bi mooy waaw kon ana nan la nit léeg-léeg ñu gis nit ki ñu xam ne saa dina taw loolu léeg-léeg ñu xam ko météo dina koy di wax léeg-léeg léeg-léeg ñu gis li ci biiru nit ki ñu def échographie xam ne saa dina judd góor lay doon walla jigéen wala yu mel noonu ah hmm. ak ndax bu juddoo day feebar waaw wala déet ak gene yi muy amee ak ay yenn xeetu mbir yoo xam ne dañ koy xam ci moom léeg-léeg ngeen dégg nit yàlla boo xamante ne danaan danaan xam naa bis sàngam ci lay génn àdduna place sàngam te da koy xam lu leer maanaam nekkul naan ay xam naa kañ lay génn àdduna te du ko wax de déedéet xam naa kañ la bis sàngam lay doon te ñu xam ne bis booba la te noonu la koy waxe waxoon nañ ne ne la nuqabaa yi bokk na ci seen domaine ci seen xam-xam mooy buñ gisee nit dañuy xam kañ lay juddu kañ lay dee kañ et cetera yëpp dañ koy xam ci moom day dem àjjana wala sawar et cetera Ah, waaw yooyu yëpp kon lu muy tekki en fait dafa fekk ne yii mooy ne borom bi subhaanahu dafa ne yii maanaam yii ay mbir la yoo xamante ne ah, kii njabarkat yi koxaan yi ñoom amuñu possibilité pour xam ko maanaam ci yoonu jinne yi ak yu mel noonu mais ñi nga xamante ne ñoom ñoo koy xam maanaam mooy yàlla moom rek a ko xam moo tax benn bunt rek la bàyyi pour nga xam ko mooy nga jaare ci moom yàlla bunt boobu rek la yor mooy nitu yàlla nga nekk nitu yàlla jaar ci moom yàlla ci nga koy xamee maanaam bu boobaa lënt lënt bi day daal di sax ci waa lu tax kon waa météo la ñuy xam ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy def échographie yi la ñuy xam lënt lënt bi day daal def ci lu mel noonu bu boobaa tontu bi lañ lay tontu moom mooy euh, lépp li aju ci nit ki yàlla rek ko maanaam li nekk ci biiru nit ki lépp lépp lépp dans sa totalité et dans les moindres yàlla rek ko xam taw bi ni mu ñëwee dans les moindres détails ak dans la totalité yàlla rek ko xam voilà moo tax ngay gis buñ naan euh, waa ji fi jaaroon temps yéen ngelaw lu foor li ah waa ouragan waa naka la tudd Irma ak ak ak ak am na yeneen rakk waa ñaar ña ña ñetti ñaari rakk yu ñëwoon moom ak ànd ak irma maanaam ñooñu da ngay gis ne danañ naan xam nañ ni mën naa day jaar mais xamuñu exactement fan lay épargne maanaam xam nañ daal ne diggante fii ak fii lay jaar masala mais détails yi profond bon mën nañ dem bay xam eh, fi muy jaar exactement mais liñ dul mën a mesurer tout le temps mooy puissance exacte saa su nekk et localité bu nekk point bu nekk ak yu mel noonu mm-hmm. maanaam yooyu ñooy lënt lënt yi nga xamante ne maanaam yooyu ñooy mbir yi nga xam ne moo tax borom subhaanahu wa ta'aala moo tax mu ne maa maa ismu mawsuul la li xayri aqil maanaam mooy maanaam euh, lépp loo xam ne lay fekk voilà voilà loolu mooy lool comme ni nga xam ne noonu la yenent bi sallallahu alayhi wasallam noonu la ko borom bi waxe naan ne qul laa a'lamu maa yuf'alu bii wala bikum parce que nit ki mën na ne la yow lii takalluf la ci ci interprétation yow yaa da interprété façon boo xam dafa kii mais bu boobaa dañ koy delloo ci aaya alquran bi ne ko waxal yeneen bi sallallahu alayhi wasallam lim ne qul laa adri maa yuf'alu bi wala bikum waxal ne man xamuma lan lañuy def ci man ak ci yéen yeneen bi sallallahu alayhi xam ñun ñun man man man man xam naa ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam day dem àjjana te segam man man man xam naa ko te yéen ñii ñëpp ku ne xam na te képp ku ci dute ne ki yéefér te ànd ak ne yàlla nee na yéen ci bisaasa waxal ne man mii xamuma lu ñuy def ci man mii lu muy tekki maanaam li muy tekki mooy ba moindre détail yu xiiwal ya ma yàlla dencal moindre détail yi xamaguma ko loolu lay tekki waaye mënul tekki ne xaw ma ne daañ ma dugal biir àjjana ndax xam naa ni danaa dem àjjana mais moindre détail ci biir xéewal yu àjjana yi yooyu laa xamagul ngir ne yenn bi saa lu muy gën di ak ak tamit moindre détail bu ma demee ba ba ba maanaam ni ma jeexe ci borom bi subhaanahu yi may yàlla dencal ci ci ci xéewalam yi may wan ci moom yooyu xamuma lépp mm-hmm. ngir ne yenn bi saa lu muy gën di dem day gën di yokk xam-xamam day gën di yokk xéewal yi ko yàllay defal day gën di yokk te du deex du jeex fu mu toll mi ngi yéeg di di dem voilà loolu la wax ne xamuma ko waaye xam nga ni moos waxul ni xamul ne ndax day dem àjjanam yépp dégg nga mu ne kon aaya boobu la doon wax mu ne yooyu kon juróom yooyu dafa bokk ci yi nga xam ne yàlla rekk a ko xam comme ni nga xam ne noonu lañ xame ne nit nit ki tey bu nee la ah yow ma xam fii aaya bi wax na ko dañ naan la ah waaw mais aaya bi tam wax na ne li ci biiri yàlla rek ko ko xam lu période boobu c'est vrai que nit ñi daanuñu gis nit rek xam ne doom te am na sax yooyu am na ñu koy xama ah, mandarga yooyu nit bi dox ñu xam ne kii doom ji mu ëmb góor la walla jigéen ci doxin wi rek wala ci jëmm ji kese kon dañuy xam ne jublu aaya bi jubluwul maanaa bi ci ne kenn du xam lii ci lu ñu jooyal waaye comme yàlla rek ko xam yàllaa koy xamal ku ko neex waaye yoonu jinne yeeg yooyu ngaa yi yi di jaar moom du yoon yooyu lañ koy xamee moo tax su ma topp nag add bara mu dummóoyu maanaam ki ko doon laaj dem xaala mu ne rudduuhu delloo si leen ko falam yaraw falam yaraw waaye gisuñu say an dara maanaam bañ génnee seet nañ ko wër koo wër a wër waaye gisuñu ko Euh, boo xoolee ci début xadiis bi dafa ne fa ataahu Jibril sayyidina Jibril sax moo ko dikkee hmm. waaye li nga xam ne moom mooy moo tax euh, loolu moom moo ko waxee ni ruwaat yi ñoom ñoo waxee waaye li nga xamante ne moom mooy wax di mooy ne dafa am rek waaye ju dugg ci xamuñu ko woon hmm. te insha allahu taala ci Sahih Muslim dinañ gis euh, yaatal bi insha allah mu ne kon gisuñu dara fa qaala nee na yeneen bi saa saam ne haza kii jibrilu ji yéen ci imaam Seydina Jibril la alayhi salaam jaa dafa dikk yuallimu muy jàngal annaasa nit ñi diinahum seen diine maanaam nga gis ne li imaam Abu Abdullah wax maanaam imaam al-Bukhari daan ne qaala Abu Abdullah imaam Abu Abdullah mooy al-Bukhari rahimahullah nee na jaala la def dafa def zalika lii kullahu lépp min al imaani boo boole ko ci ngëm maanaam subhaanallah gis nga lépp daf ñu daf ko dugalaat ci ngëm. ngir ne buñ xoolee ngëm lii lépp dafa duggaale te euh, fii nag mu am beneen mbir boo xam te ne dañ ko fi mooy dafa ni dafa ni hada jibril kii jibril la jaa dafa dikkee yu àllimu ngir jàngal an naata nit ñi diinahum seen diina maanaam mooy ne fii dañ ciy xamee ne kii laaj dafay yor payu kii jàngale hmm. parce que Seydina Jibril sallallahu alayhi wasallam dafa ñëwoon di laaj waaye yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ni daf doon jàng daf leen a jàngal waxul dara waaye kii laaj ngir nit ñi xam dafay yor même payu kii jàngale maanaam ku laaj ab laaj nit ñi jàngee ca dara moom ak ki ko doon jàngale ñoo bokk pay gi ñuy am xadis euh, boobu Euh, imam al-Bukhari indi waat na ko xadis numéro 1397 4777 ak 7121 imam Muslim rahimahullah indi na ko xadis numéro 9 10 ak 14 euh, parce que voilà ci riwayat imam An-Nasa'i rahimahullah indi na ko xadis numéro 4991 imam Malik indi na ko xadis numéro deux mille deux cent cinquante deux imam Ibn Maaja indi na ko xadis numéro soixante quatre ak quatre mille quarante quatre rahmatullahi ala jamii euh, insha allahu taala kon ñu yom foofu avant ñu wax baabun wala boog ñu ñu ñu jeexal baabun bi parce que comme que maanaam baabun bunt la maanaam mooy luy leeral ba tey ci wàllu kooku maanaam waxoon nañ la imaam al Buxaari su indee baabun te tuddeewu ko dara li muy tekki voilà li muy tekki mooy ne dafa am rapport ak li ma doon wax léegi nii mm-hmm. mu ne a euh, isnaad muttasil fi awwal kitaab ila qaala haddathana Ibrahim ibn Hamza te mooy ibn Ibrahim ibn Hamza ibn Muhammad ibn Hamza ibn Mus'ab ibn Abdullah ibn Zubair ibn al-Awwam al-Qurashi al-Asadi euh, Abu Ishaq al-Madani al-Qurashi al maanaam nga xamante ne euh, maanaam dafa dafa ah, euh, maanaam njabootu Zubair ibn Awam la radiyallahu ta'ala anhu euh, di sëtu Abdullah ibn Zubair men radiyallahu ta'ala saxaaba bu mag bu bokk ci abadel taba euh, Yahya ibn Ma'in rahimahullah daf doon wax naan ma bil madinati ahadun illa zaaka al fata kenn nekkul madina lu dul waajooju waaju mag jooju maanaam mooy li muy tekk mooy ña fa nekk ñëpp kookoo leen gën a mag qaala haddathana Ibrahim ibn Sa'd kooku gisoon nañ ko gisaat ko mooy Ibrahim ibn Sa'd ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Awf al-Qurashi az-Zuhri Abu Ishaq mooy dàq tamam Abu Ishaq al-Madani nga xam ne dafa dëkk demoon dëkkoon Baghdad euh, moom mooy papa Yaqub ibn Ibrahim ak Sa'd ibn Ibrahim mooy Abu Ishaq al-Madani moom mi ngi génn àdduna 182e année ginnaaw gàddaaw Yonent bi euh, sallallahu alayhi euh, wa sallam mu qaala mu ne an Salih te moom mooy Salih ibn Kaysan waaw kay parce que dafa doon solo ci suur mooy Salih ibn Kaysan al-Madani muy Abu Muhammad mooy dàqantalam wala boog Abul Harith mi ngi génn àdduna 130e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom euh, gis na Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu nekkoon fiqa boroom xam-xam fiq bu mag dajale fiq ak hadith euh, nekkoon tamit boroom euh, mbañ gàcce gu rëy rëy rëy Euh, imam ahmad ibn hanbal rahma nee na huwa akbaru min az-zuhri baxin baxin maanaam moom daal moo gënoon a màgg zuhri ëskey ëskey maanaam baxin baxin loolu lay teg mm-hmm. mooy comme bax baxaa maanaam da ngay dégg bax baxaa boobu ngeen di dégg loolu lay teg mooy ëskey ëskey mm-hmm. waaw euh, Abu Ya'la ne kaana haafizan imaaman moom moom parce que moom waxoon naa la ko moom imaam moom en fait dafa fekk imaam az-Zuhri rahimahullahu ta'ala moo moom moo ko magoon foofu sax moom wax nañ sax ne bi commencé jàng am na soixante-dix ans ndax dafa ñëw fekk imam az-Zuhri imam boobu imam da ko romb da ko daan romb tout le temps di dem mu mu koy woo di wax moom di ko di di comme rek ni mag ñi di def xale yi waaye ba benn bés mu ne ko waa ma papa ji yow koy xëy mu ne ko man de fi may xëy mu ne ko waaw mu ne ko ci marché bi ci kii mu ne ko non waxuma loolu maanaam yow fan ngay xëy di jàng xam-xam xam-xam quoi mu ne ko non man non non dew ma mu ne ko man nag mu ne ko man nag kii laa maanaam mu xadis la damay jàng xadis daal xadis lay jàng mu ne ko a ah, xadis mu ne ko waaw mu ne ko xanaa kon doo jàngal xadis mu ne ko ahankay soo bëggee bis bu jox ma jàngal la moo tax ñu mu lool noonu la jàng ci moom a zuhri rahimahullah voilà moo tax boog riwaayat moo tax loolu mat naa xàmmee mooy riwaayatul akaabir anil asaafir maanaam riwaaya bi nga xam ne mag ñi dañ koo soloo ci xale yi su ko defee yow soo xamee ni comme Salih rek Kaysan rahimahullah dafa jàngee ci az-Zuhri maanaam boo gisee at day day tax nga mën a xam ne et moom gis na ay saxaaba radiyallahu anhum mais que jëlewul ci ñoom maanaam day tax nga mën a xam wala boog parce que mën na ci moom maanaam day tax nga mën a xam ne ah d'accord non lii du juumte hmm. mu ne an ibn Shihab te moom mooy az-Zuhri moom gis nañ ko mooy Muhammad ibn Muslim gis nañ ko gisaat ko mm-hmm. an Ubaydullah ibn Abdullah te moom mooy ibn Utbata mm-hmm. ibn Mas'ud radiyallahu anhu bokk ci ñan fuqaha as-sab'a moom ñu ngi génn àdduna 94 ana ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy at bi imam Malik gane àdduna mm-hmm. anna Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma mooy Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf al-Qurashi al-Hashimi radiyallahu ta'ala anhu mooy Abul Abbas mooy dàqanteel al-Madani ibn ammi rasulillahi sallallahu alayhi wa ko daan dàqantelee al-bahr wala al-habr al-habr mooy habrul ummati wa turjumaanul Qur'an euh, radiyallahu ta'ala anhu mi ngi gane adduna ñetti at laata gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am nañu ne ñeenti at laata gàddaay bi la. mi ngi génn àdduna soixante-huitième année ginnaaw gàddaay yenen bi sallallahu alayhi euh, wa sallam borom yenente bi sallallahu alayhi wa moom la ñaanaloon ñaan gu rëy googu allahumma allimhu hikma maanaam yàlla jàngal ko hikma mooy alquran ak sunna ba pare ne allahumma faqihu fi diin wa allimhu ta'wil kitaabik yàlla fa jàngal ko uh, diine mu xam diine te ba pare nga jàngal ko firi sa téere bi waaw uh, moom mooy uh, kenn la ci muksuruna min as-sahaaba yi ci ñu yi ba pare bokk ci al abadila bokk ci fuqaha us yi radiyallahu ta'ala anhum moom mu ne anna qaala annahu qaala nee na axbarani xabaara na ma Abu Sufyaan te moom mooy voilà ibn Harb Saxr ibn Harb ibn Umayya ibn Abd Shams ibn Abd Manaf foofu la bokk ak Yonent bi sallallahu alayhi wasallam al-Qurashi al-Umawi muy Abu Sufyan mooy dàqantaam dañ koy wax tamit Abu Hanzala al-Makki mooy papa yi xalifa boobu Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu ta'ala anhu jami' nga xamante ne moom la mi ngi génn àdduna trente et unième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam am na ñu wax leneen euh, dégg nga euh, bisu fatxu Makka ci la euh, dugg ci l'islam voilà fekke na Xunayn te voilà et cetera dégg nga kon moom am na moom nettali na ne am na Hiraql mooy azimur rum qaala lahu daf ko wax de gisoon nañ xadis bi ci njoolaayam ci guddaayam fan juróom-ñaareelu xadis bi moom mooy fi ñu jeexatale baabu kitaab badil wahyi mu ne laaj na ko nee na ko hal ndax na dañuy yokk am yanqusuuna wala dañuy wàññeeku maanaam jullit ñi ndax ñi gëm ñi ndax dañuy yokk wala dañuy wàññeeku fa za'amta mu ne sa'altuka laaj naa la ko hal yaziduuna ndax dañuy yokk am yokku yanqusuuna wala dañuy wàññeeku fa za'amta nga jàpp ne nga njort ne maanaam xadis bi boo xoolee càlla la gi wutal xam nga boo xoolee gone def ne wa rawahu Salih yaa ngi koy fàttaliku wa Yunus wa Ma'mar mm-hmm. yaa ngi koy fàttaliku ci jeexitalu xadis boobu mm-hmm. fii indi na càllalay Salih bi fii la indee càllalay Salih ibn Kasir mm-hmm. ne euh, kon euh, kon nag naka noonu mu ne fa zaamta nga nga nga wax neey moom zaama mooy nga neey annahum ne ñoom xam nga bu ma ko wax neenaay waa de neenaay nangam mooy ne mën na wax dëgg comme mën na bañ a wax dëgg dégg nga moo mu ne ko nga nii ne annahum na ko ñoom yaziduna ah dañuy ña ngay yokku rek <laughs> ña ngay yokku wa kadhalika mu ne ko naka noonu nag al imaanu ngëm noonu lay yokkoo hatta yatima mbete mu mat maanaam nga gis ne eh, day leeral fii subhaanallah imaam al Buxaari mu xadiis bi gis nga fi mu ko maanaam di leeral na mbir yëpp loolu yëpp ci diine la tudd ci jeexitalu mbir mi daf ni fa jaala zalika kulluhu min al iman mu boole ko ci ngëm loolu nag lay leeral lu tax moo wax la ne la ima islam iman ak yëpp nga xam ne au lieu mu ne min ad diin xam nga boo xoolee ci début buntu bi avant muy indi hadith bi daf ni fa jaala zalika kulluhu min ad diin yaa ngi wet la min ad diini la wax ci diine la bokk ci jeexital bi mu ne min al iman ci ngëm la bokk maanaam mu lay wax ne la diine mooy ngëm c'est-à-dire que li la bëgg a mooy ne imaan islaam ak ihsan dañ leen di wax di leen tàqale bu dee dimension yi nañuy wax waaye sinon de manière bu ñu waxee nañ islaam mooy iman mooy ihsan mooy ad-diinu te gisoon nañ ko mooy at-taqwa te mooy al-birru tamit te mooy al-xayru tamit baax tamit mooy loolu yiw mooy yiw mooy mbaax mooy ragal yàlla mooy ngëm mooy wommatu mooy rafetal waaye ci dimension yi la ñuy wuutewee bu boobaa lenn lu ci nekk yor sansam ñi incarné lenn lu ci nekk gën koo incarné ca la ca def ngir ne kenn mënta incarné benn ci ñoom te incarné waalo woo yi ci def lu mu niiw niiw un minimum waaye lu nekk ka ko incarné ñu dugal la ci groupe booba maanaam mu ne kon nag mu ne wasaaltuka laaj naa la hal yartaddu ndax dana dumm ndax dana dellu ginnaaw dana murtad ahadun kenn ci yéen sax ta tan yenn ci ñoom sax tatan ngir ak sànni mer gu am li diini yi ngir diine ja mu woon gis nga mu tuddee waat baat bu diine xam na iman waaye mu tuddee ko fii diine baada gannaaw am yaddu ko la ci mu dugg fii ci moom moo tax gis nga imam Bukhari sew yi ci mbir yi subhaanallah fa zaamta nga eh, ne yi duñu duñuy duy murtad ngir dañoo bañ diine ji léeg-léeg ñu murtad ngir ne dañoo saay saay wala ñu murtad ngir ne àddunaa leen këf wala ñu murtat ngir ne seen bakkana leen noot waaye dañu murtat mukk parce que ci boppam lañ gis ne moom lii daal vraiment du lu baax dégg nga mu ne wa kazalika naka noonu al imaanu gëm xiina ba nga xamante ne tu xaalitu dana jaxasoo basaay satuha ak ah ak mbégteem ak tàlleem al quluba xol yi laa yasxatuhu du ko bañ ab ahadun kenn xadis bi gisoon nañ taxriij bi